أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul ghusl bu saxiixu imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu ghaslil mazyi wal wuduu'i minhu ah, buntu raxas bi nga xam ne moom la ñu war a raxas mazyu ak njàpp gi nga xamante ne moom mooy liy warte ràññeeku ci ginnaaw masjidu bi te it këni maanaam loolu gisoon nañ ne sangaayol farata du ci war comme niñ ko gise woon ci hadith sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa doon leeral daf doon wax ne moom man mu ne kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam li makaan ibnatihi li makaan ibnatihi mu ne dama nekkoon góor goo xam ne dama bari lu may gis masjid ma digal ko yeen benn waay nag ma laaj benn wax benn waay ne ko na laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir mu la ma maanaam loolu lana lan moom mooy atte boobu te loolu la taxoon ma laaj ko ko moom mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la doomam bu jigéen taxawaay te amee ci man loolu mu ne fa sa'ala fa qaala tawadda waghsil zakarak mu ne ko nag na nga jàpp te na nga raxas sa sakar te ñu gisoon ne ci kon loolu moom mooy li nga xam ne moo ci ràññeeku gisoon nañ ci baabu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu tayyib buntu ki nga xamante ne dafa gëttu daa di ci daa di sangu cangaayal farata jeexitalu gëttu gi daa di fay ne gisoon nañ ci xadiis sayyidata Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la doon wax ne moom ci boppam moom moo daan gëttal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana tayyabtu an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam summa taafa fi nisaa'ihi summa asbaha mahrima man maa daan gëttal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sopp mu daa di baagante daa di wër ci jigéen ñi jigéenam yi daa di xëy daa di nekk koo xam te dafa armal gisoon ne la taxoon mu wax moom mooy kon ne bu gëttoo faw day daa di sangu cangaayal maanaam bu demee amaanam wëree ci soxnaam yi faw day sangu cangaayal farata topp mu daa di naka noonu gisoon nañu ci beneen bi nga xamante ne moom mooy wax bi bi nga xamante ne moom la wax ne ka anni anzur ila wasibi tiibi fii mafriqi nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa muhrim maanaam man sama bopp man maa ngi mu ngi mel ni fi mu maa ngi doon gis maanaam mooy maa ngi fàttaliku li nga xamante ne moom mooy eh, jeexitalu eh, eh, maanaam lerexatu maanaam mel na ni muy lerexee ci gëtt gi maanaam ci Euh, maanaam ci euh, yaramu yenente bi saa wala boog mafriq day tekki tamit bërëb bi nga xamante ne moom mooy euh, fi ñuy bu ñuy bu ñuy booy peñewu fi ngay teg sa karaw maanaam karaw bi fi muy fi muy booy peñewu ni muy ni muy mel diggante jëbi fi mu mel ba diggu bopp bi loolu tamit dañ koy wax mafriq maanaam bu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa fekk moom mu ngi xarmal gisoon nañu baabu taxliili sha'ri hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu afaada alayhi buntu ki nga xamante ne dafay xàll karawam yi bu ko xàllee ni ba ñu ba gis ne bu ci sottee ndox ndox mi dana laal yaram wi mu daal di sotti euh, daal di bëbbu li nga xamante ne moom mooy li ci des yëpp ci moom loolu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ay yoon ginnaaw ba gisoon nañ tam baabu man tawadda'a fil janabati thumma ghasala sa'ira jasadihi wa lam ya'ud ghasla mawadi'a al-wudu'i marratan ukhra buntu ki nga xamante ne moom mooy jàpp ci janaaba maanaam ci biir sangu bi muy sangu janaaba ci day jàppoo maanaam ngir jiital njàpp ci mboolam yeneen cër yi niki noonu euh, mu raxas nag li des ci yaramam wi te du du baamuwaat li nga xamante ne moom la raxasee ciri njàppoom yi beneen yoon loolu moom xadiisu na Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha moo koy jàngal mooñu ko gënal moo ko leeralal moom la indi moom imam al-Bukhari rahmatullahi wa ridwanuhu alayhi mu ne gisat nañ tamit ni baabun idha zakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammam buntu ki nga xamante ne dafay fàttaliku ci biir jàkka ji ne maanaam nekk na ci biir jàkka ji mu fàttaliku ne dafa amee janaaba mu daal di génn kéem ni nga xam ne noonu la nekkee te bu boobaa dootul baa mu waat doot du tiim maanaam du tiim laataa muy génn day dox rek dem génn gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu ci xadiisu sayyidina Abu Hurayra tamit radiyallahu ta'ala anhu ak riwaaye yi nga xamante ne maanaam mutaabaat yi nga xamante ne moom maanaam mutaabaat bi nga xam ne moom moo ci nekk ci bu Abdul A'la an Ma'mar an az-Zuhri ak li nga xamante ne moom la imam al-Awzaa'i jële ci imam az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii' ah, léegi ñu war a gis kon baabu nafdil yadayni min al-ghusli an al-janaaba maanaam ah, buntu li nga xamante ne mooy foxat nafdil yadayni faxas bi nga xam ne moom la ñuy faxasee loxo minal wusli ci cangaay anil janaabati wëlliif li nga xamante ne moom mooy maanaam bu ñu sangoo sango cangaay bi nga xam xamante ne cangaayal janaaba la euh, xadis boobu noonu moom mooy li nga xamante ne euh, euh, loolu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi baab bunt boobu ngir leeral ne su fekkente ne dañoo sangoo janaaba ba noppi li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy faxasoo ak loxo yi waaye du maanaam du jël serviette maanaam fompo ko mm-hmm. loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay yi weesu mm-hmm. mu ne ba qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usman mm-hmm. ibn Jabalata ibn Abi Rawat al-Azdi rahimahullahu ta'ala daa santalam nekkoon Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom bokkoon na ci taabi'i taabi'i nekkoon imaam boo xamante ne euh, ku màgg la te bokk na ci li mu ràññee ko woon mu mooy la dëggu waxoon nañ tamit ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo solo ci moom lu bari waaye imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi ak imaam nasai rahmatullah alal jami ñoom solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walilahi alhamdu wal minna moom imam abdan mu ne qaala axbarana abu hamza te moom mooy abu hamza te moom mooy muhammad ibn maymun abu hamza as-sukari al-marwazi rahimahullah moom tamit waa xurasaan la moom waa marwa la moom mi ngi génn àdduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom tamit ci taabii taabii la bokkoon rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xamante ne tamit dañoo dañoo dëggu woon maanaam nekk noonu seeni nekk téere yoo xamante ne yu dëgër lañ te yu wér lañ euh, moom euh, tamit maanaam siqa moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala dégg naa sami qaala mu ne sami'tu dégg naa al A'mash moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al Asadi al-Kaahili rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Kuufi dàqantalam nekkoon Abu Muhammad kon mu mu nekk moom waa Kufa la rahimahullah maanaam ñi ci kaw waa Xuraasaan lañ maanaam waa mar lañ ci kaw waaye ñi ci suuf maanaam fii ñoom ñoo tàmbalee nekk waa Kufa euh, moom mi ngi moom mi ngi gën a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imam bu mag ci hadith ci fiqh jàng Alqur'aan waaye nekkutoon waaye ay riwaayaatam shaaza la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise gisawaat ko moom eh, mu nekk xaafis bu mag rahimahullahu taala moom ay xadiisam ñi ngi tamit ci kutubu sitta mu ne an Salim te moom mooy gisoon nañ ko tam mooy Salim ibn Abil Ja'd ab al-Ghatafani rahimahullahu taala génn àdduna 97e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit waa Kuufa te xadiisam yi ñi ngi ci kutubu sitta an bi te moom mooy mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy Kurayb ibn Abil Muslim al-Qurashi al-Hashimi rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Rishdin comme niñ ko gise gisewaat ko moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a dëgër ci bu ñu solowee ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bokk ci taabi'i yu mag yi mm-hmm. moom mu daal moom tamit ñu ngi ci kutubu sitta an Ibn Abbas muy mawlaana abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf radiyallahu ta'ala anhuma al moom ñi koy xabrul xibrul umma mooy fóoriw xeet wi wa turjumaanul qur'aan di nga xam ne mooy firikatu al qur'aan lantinooru al qur'aan moom mi ngi ñetteelu at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna ci juróom-benneelu fukki at juróom-benn fukki at ak juróom-ñett muy soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk fóoriw xeet wi nekk maanaam ak màggaayam gisoon nañ ko gisaat ko moom bokk na ci tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy al-muksiruna ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne solo na lu ëpp junni xadis te moom 1660 xadis la solo. yoo xamante ne euh, mooy musnadam te ci ñaari saxiix yi muttafaqun alayhi soixante-quinze xadis la amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo cent vingt xadis ci ay xadisam amma imaamu Muslim rahimahullahu taala moom mi ngi wéetoo juróom-ñeent ci xadisam yi nga xamante ne moom lañ solo solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom nee na qaalat wax na Maymunata te moom mooy Maymunata bint al-Haaris al-Aamiriyya al-Hilaaliyya radiyallahu taala anha bi nga xamante ne mooy soxna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la mujjee denc te mi ngi ko dencee ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay bi nag ci umratul qadaa moom mi ngi génn adduna cinquante u ñam année ginnaaw gàddaay yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom radiyallahu ta'ala anha mooy sayyidatu Maymuna moom tamit moom musnadam treize xadis la maanaam fukki xadis ak ñett lañ solo ci moom mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaar saxex juróom-ñaari xadis ñoom ñoo fi nekk imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo benn xadis kese imam Muslim wéetoo juróomi xadis ci ay xadisam mu ne annahu qaala nee na wadaatu def teg na maanaam kon xadis bii da ngay gis ni ñi kon ñoom ñi waa dina la ñi ci suuf maanaam li ko dalee euh, ci euh, Kurayb ibnu la radiyallahu anhu sayyidat Maymuna ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci digg bi moom mooy ñaani al Amash ak Salim na ak Ja'd ñoom ay euh, waa Kufa lañ ñi ci kaw waa Khurasan euh, waa Marwa lañ ñoo kon mu ne euh, beneen bi ci des moom mooy ne am na tahdis mooy haddathana am na akhbarana am na tamit sami'tu dégg naa a ah, ba pare ak li ci tegu nekk ay anana maanaam kon mu ne wadaatu <coughs> beneen bi ci des tamit mooy ràññeeku mooy saxaaba solo ci saxaaba Euh, euh, mu ne wadaatu teg naa li nabi ñeel yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ghuslan ndoxum cangaay comme niñ ko waxee woon mooy dañ ciy gisee ni soxna yi dañ maanaam liggéeyal gi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ak waajalal gi xam ne moom la ñuy waajalal seen borom kër yi li nga xam ne moom la ñuy soxla di ko jëfandikoo moo xam ci seen wàllu jaamu yàlla yi la wala bokk ci seen wàllu euh, yi ñuy jëfandikoo ci aadaat yi la moom mu ne fas satartuhu ma daal di koy suturaal bi saw bin ci ab yëre maanaam ma di jël ab mbalaan maanaam ma daal di koy teg ci kanam loolu moom moo tax nit ñi duñ ko gis comme li nga xam te ne noonu lañ ko gise maanaam loolu day taxaway taxawaayu tëj buntu bi ak yu mel noonu maanaam loolu tamit ba tey day daal di dugg ci liggéeyal bi nga xam te ne moom lañ leen di liggéey maanaam moom la soxna yi di liggéeyal borom kër yi mu ne wa sabba mu daal di sotti ala yadayhi ci ay loxoom nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ndox moomu daal di sotti ci loxoom fa xasalahuma mu daal leen di raxas summa topp nag mu daal sabba mu daal di sotti bi ni yaminihi ci loxo ndeyjooram ala shimalihi ci loxo càmmoñam fa xasala mu daal di raxas farjahu ak payam kon ñu gis ne raxas bi nga xam ne moom la ñuy raxas loxo yi loolu moom mooy jiitu maanaam bu ñu raxasee loxo yi comme ñetti yoon noonu ci ginnaaw gi dañ koy daal di dugal loxo bi ci ndeyjoor bi euh, daal di sotti ci càmmoñ bi ngir mën a raxas payam maanaam loolu tamit mën naa nekk mën naa nekk yeneen mooy jël ndox mi sorti maanaam di raxasee ak loxo càmmoñ bi di waaye di sotti ak loxo ndeyjoor bi mm-hmm. ñaar yooyu yëpp man maanaam loolu yëpp lu jàppandi la mm-hmm. mu ne fa ba mu daal door dóor bi yadi yii ci loxoom al arba suuf si fa masaxaxaa mu daal di koy masa mm-hmm. loolu tamit dañ ci comme niñ ko gise woon maanaam moom mooy jëfandikoo bu fekkente ne dañuy ragal ne dafa am xet bu ci nekk wala dafa am ak tilim tilim gu ci nekk wala boog ak salte bu ci nekk bu boobaa ñu daal koy raxasee maanaam suuf si ngir mu ngir xet gi dañ ak tamit lépp loo xamante ne xëy na lu lu lu lu maanaam lu ci nekk daal wala bu fekkente ne par exemple dafa am greffe wala dafa lu niin da cee nekk ñu mën ko koo raxase loxo bi kon bu boobaa te comme gisoon nañ ni tamit def na ko ak ak sàkket bi kon ñu gis ne euh, mënef naa jëfandikoo leneen lu mën a doon lu deme nekk saabu wala gel wala yeneen ak yeneen ngir mën a koo dindi mm-hmm. loolu yëpp tamit maanaam ginnaaw loolu la mu ne su ma topp gasalaxaa mu daal di koy raxas maanaam mu daal di raxas loxo bi léegi ginnaaw loolu nag fa mad mada mu daal di gallax wax waxtan saqa mu daal di sarax ndiko maanaam kon daal di fiiru maanaam loolu kon dañuy gis ne dafa mu ngi ba tey ci wàllu jàppale maanaam kon mu raxas loxo bi ginnaaw comme que pëy bi la laale woon ak loxo bi ak yëpp loo xam ne lu ci takk la moom la raxas ba noppi léegi nag mu daal di raxas loxo bi ginnaaw bi mu ko raxasee ak lu deme nekkee lu maanaam bi mu ko raxasee ak suuf si maanaam kon boo ko raxasee masalan ak saabu ngir ba microbe yeeg wala yu mel noonu ginnaaw gi ci ngay dooga raxas loxo bi mu nekk benn raxas mu daal di gallaxndiku saraxndiku kon fiiru muy benn ah, wa ghasala mu daal di raxas wajhahu xar kanam wa ziraa'ayhi ak loxo bi maanaam mooy xasab gi mu daal di kon raxas loxo yi ba ci conc yi maanaam ñu gis ne bii ñu ngi ci cangaal farata fii nag mu am benn sew-sew bu fi ne maanaam li mu wax ne dafa raxas ziraa'ayhi ak xasabam ngir ne xasab mooy diggante fii ak fii maanaam loolu raxas gi mu ko raxas ngir ne soxlaatul muy raxas lii ba pare lu tax ngir raxasoon na ko wuute na nag ak bu doon jàpp bu doon jàpp bu boobaa faaw dañuy raxas fii ak fii ngir ne euh, ngir ne raxas boobu noonu mooy farata te bu boobaa euh, maanaam booy boobu raxas bu njëkk raxas bi laataa ngay gallax diko boobu bokkul ci farata yi alors que raxas bi ñuy raxas diggante fii catu baaraam yi ba ci conc yi ci njàpp loolu ci faratay njàpp la bokk waaye comme ca ngaayal farata loo xas ko raxas mën nga koo bañ a raxasaat loolu moom moo tax bu boobaa mu raxas rek xasab bi loolu mu daal di wax ne summa topp fabba mu daal di sotti ala ra'sihi ci kaw boppam maanaam wa af maanaam mooy mu sotti ci bopp bi ndox boobaa ndox mi daal di tooy wa afaada mu daal di bëbbal ala jasadihi ci kaw yaramam summa topp nag maanaam mooy ndox mi li ci des nag mu bëbbal ko ci kaw yaramam gisoon nañ nit dafa jëloon cëru ndeyjoor bi wàllu ndeyjoor bi moom la njëkk raxas doog raxas wàllu càmmoñ ji summa topp nag te naxaa mu daal di dandu bi mu dandoo fa gasala mu daal di raxas xadamay yi ñaari tànkam yi maanaam kon loolu foofu la jeexale mu ne nag fa naawaltuhu ma daal di koy jottali ban ab yëre falam yaxuzu waa yaxuzu maanaam jëlu ko fële da ngay gis ne am na fu mu wax ne fa fa fa naawaltuhu xirqatan ma daal koy jottali ab serviette ab torchon maanaam yooyu yëpp dañuy gis ne baat yi muy jëfandikoo yëpp day delluwaat ci benn ngir ne saw bu baatu saw bu moo gën a yaatu mooy lépp luy mbalaan rek loolu saw bu la tudd waaye préciser woon na ne ab torchon la maanaam wala boog serviette waaye nag moom fanam yaxudu jëlu ko fantalaq mu daal di dem wa huwa fekk moom yanfudu mi ngi faxas yadayhi ak loxoom maanaam mi ngi rax faxasu ak loxoom maanaam lool tamit waxoon nañ ni ngëneel ki nga xamante ne moom moo ci nekk loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal na amma imam euh, maanaam kon euh, hadith bi euh, dina ñëwaat insha allahu taala benn yoon kese mooy hadith numéro deux cent mu nekk juróom ñetteelu yoon bi muy ñëw inshaa allah ndax juróom ñetti yoon la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci sahih bi imam Muslim indi na ko hadith numéro 317 amma li nga xamante ne moom moo aju ci taxrij bi loolu gisoon nañ ko euh, ci euh, bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah njëkkoon na ko tudd ci yeneen hadith yi lu demee nekk hadith numéro 257 foofu la ko njëkk tuddee wallahu taala a'lam mu ne baabu man bada abi shaqqi ra'sihi al-ayman fil ghusl maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne bada dafa tàmbe tàmbalee bi shaqqi ci xaajar ra'sihi boppam al-ayman bi féete ndeyjoor fil ghusl ci cangaay ndax xam nga waxoon na maanaam ki nga xam ne dafa xaaj bopp bi ñetti xaaj ngir mën koo raxas buy buy raxas bopp bi waaye fii dafa tàmbalee ci ne maanaam xaaj bi nga xam ne moom mooy bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu war a raxas moom mooy euh, wàllug ndeyjoor bi Euh, mu ne côté xadis euh, bi nga xam ne moom lay indi nii moom tàmbali maanaam indi woon na ko ci xadisu man bada abil xilaabi euh, watti bi fil ghusli maanaam boobu tamit gisoon nañ ko te gisoon nañ jëmmi xadis bii nii mu ne waaye nag càllale gi wuute na ni ki noonu maanaam jëm même bu dee même xadis bi la maanaam ci beneen njàngin la ko indee ci beneen càllale la ko indee mu ne xaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilay haddasanaa Xallaad ibnu Yahya te moom mooy ibnu Yahya ibnu rahimahullahu taala dàqantalam mooy Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dëkkoon na euh, tamit Makka euh, moom boroom xam-xam rahmatullahi alayhim am na ñoo xamante ne euh, dañu ko dañu ko jam waaye imam al-Hakim rahimahullahu taala nee na fiqa innama axtaa fi xadisin wahid maanaam moom ku wóor la waaye ci fenn rek la juume maanaam ci benn xadis dong la juume maanaam te loolu noonu moo tax munuñoo dindi ne ku wóor la loolu moom moo indi imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, solo ko moo tax al imam az-Zahabi rahimahullahu taala dafa ne siqatun yahim maanaam siqa la ku wóor la waaye dafa def def la waaye kon loolu moom moo tax bu ñu gisee loolu yëpp euh, te Abu Ya'la al-Khalili dafa ne siqatun imaam ku la ba pare imam la maanaam yooyu yëpp bu ñu ko gisee dañuy xam ne njuumte yi nga xamante ne moom lañ ko jamee euh, ku mel ne imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu ta'ala ak ñeneen boo fekkente ne ak ñoom euh, ak jam giñ ko jam mm-hmm. loolu du ko wàññi dara bokk na ci lii gën a dëgëral loolu mooy le fait que imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ci Sahih maanaam ndax imam al-Bukhari moom ci boppam imam la ci domaine boobu moom ci boppam te imam al al imam Muslim rahimahullahu taala moom moo ko tuddee docteur bi ci buntu boobu ah tabib tabibul xadiis fii ilmihi maanaam yow yaay médecin wu xadiis ci sikk giñ mën a am maanaam loolu doy na lay maanaam ci ne ci ne ku dëgër la amma nag dañ koy jamee tamit ci ne maanaam murji'a la euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko wa waxee léegi maanaam dafa dëkkoon tamit Makka mi ngi génn adduna kon deux cent treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al rahimahullahu ta'ala moom moo solo ci moom vingt-deux hadith maanaam bii nag moom mooy fu njëkk fi nga xam ne imam al-Bukhari solo na ci moom imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom euh, imam Abu Dawud solo na ci moom benn xadis benn imam at-Tirmidhi solo na ci moom moom itam benn xadis bu mu jëlee ci imam al-Bukhari ndax daf ne xaddasanaa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala xaddasanaa Xallaad ibn Yahya maanaam kon muy euh, bu ñu xoolee kon ci kutubu sitta yépp moom 24 xadis la ci am. yoo xam ne vingt-deux yi imam al-Bukhari moo ko solo imam Abu Dawud solo ci moom benn imam at-Tirmidhi solo ci moom benn waaye dafa am intermédiaire ku dox digganteem ak moom maanaam te loolu dañuy gis ne li koy justifier mooy fi mu génn maanaam jamono ji mu génn àdduna ndax ñi teel a génn àdduna ñi comme ni ñu ko gisee imam ak bu amee kenn ku bokk imam al-Bukhari ci solo xadiis bi imam Abu Dawud lay doon wala bokk mu nekk imam Muslim rahmatullah alayhi maanaam mu ne qaala nee na haddathana Ibrahim ibn Nafi' te moom mooy Abu Ishaq Ibrahim ibn Nafi' al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala moom waa Makka la woon rahimahullah ñu ko doon wax tamit al-A'war dañuy wax tamit maanaam doomu seeru Ataa la maanaam Ataa al-Kayxaraani al-Kayxaraani rahimahullahu ta'ala moom nga xamante ne al-Imaam az-Zahabi dafa woon al-Imaam al-Muhaddis al-Haafiz maanaam comme moom borom xam-xam la imaam la mu muhaddis la ba pare nekkoon na xaafis mooy abu ishaq al ma al al makhzumi al makki al awar maanaam dañ koy mooy ku pat maanaam ngir ne noonu la meloon moom euh, ja jëlee na xadis solo na ay xadis ci Ataa ibn Abi Rabah ci Muslim ibn Yannaq euh, ci euh, ibn Tawus ak ibn Abdullah ak ibn Abi ibn niki noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo ci moom mooy Abdurrahman ibn Mahdi euh, Zayd ibn euh, Habab Abu Nu'aym ak Xallaad euh, ibn Yahya bii ak Abu Hudhayfa ak Musa ibn Mas'ud ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala nee na kaana xaafizan maanaam moom xaafiz la woon niki noonu Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala daf ni huwa awsaqu shaykhin kaana bi makka moom mooy sëriñ bi gënoon a dëgër boo xamante ne nekkoon na makka mi ngi génn adduna ci cent soixantième année yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne al hasan euh, ibn muslim ibn yannaq moom tamit waa makka la rahimahullahu taala nekkoon siqa koo xamante ne tamit euh, nekkoon euh, koo xam ne borom mi xadis la kooku tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta waaye donte bariwutoon xadis yi nga xam ne moom la solo comme maanaam sëriñam bi nga xam ne mooy Ibrahim ibn Nafi' mu ne an moom an Safiyata bint Shayba te moom mooy Safiyata bint moom saxaaba la radiyallahu ta'ala anha muy Safiyata bint Shayba al-Hajib ibn Usman ibn Abi Talha euh, al al al al al qurashiyya al abdariya rahmatullahi alayha moom euh, soxna si Safiya radiyallahu ta'ala anha moom mi ngi solo solool nañ ko juróomi xadis ci ay xadis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bii ñu nekk moom mooy xadis bi nga xamante ne ñaari mi ngi ci ñaari saxexe waaye soloo na juróomi xadis euh, te ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha lay soloowe Euh, kon euh, mu ne an Aisha mooy ummul mu'minina radiyallahu taala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soxna bi mu denc muy ummu abdullah mu ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi wa alihi wa sallam solo na deux mille deux cent yoo xamante ne cent soixante-quatorze yëpp muttafaqun alayhi la yoo xam ne cinquante-quatre yi ñoo nekk ci imam sahihu imam al 69 mi ngi ci saxiixu imaamu muslim te imam al-Bukhari solowu kon euh, moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha tamit gisoon nañ ko gisoon gisaat ko mooy borom jaleere yu kaw yi ak ngëneel yu mag yi radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne moom mooy al-mubarra'a ki nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko setal moom mooy at-tayyibatu bintu tayyib mooy ku sell ku teey ka di doomu ku sell ku teey moom mooy as bintu siddiq yor maqaama siddiqiyya bi nga xamante ne moom di doomu ko xamante ne moom mooy sayyidna as-siddiqul akbar radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne anna annaha qaalat nee na moom sayyidatu Aisha radiyallahu nee na maanaam kon ñu gis ne euh, kon euh, xadis bi bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee koo mooy euh, sayyid mooy mooy mooy ne saxaaba solo na ci saxaaba mooy sayyid Safiyya bint Shayba radiyallahu solo ci sayyidat Aisha bint Abubakar radiyallahu ta'ala anha maanaam uh, kon moom loolu beneen beneen bi ci def uh, moom mooy ñoom ñëpp seen xadiis yi ñi ngi ci kutubu sitta ba mu def uh, ne ba mu def ki nga xam ne moom mooy sëriñu imam al-Bukhari bi di Xaalid ibn Xallaad ibn Yahya rahimahullahu ta'ala moom kon mu ne annaha qaalat nee na kunna nekkoon nañ iza asaabat saa yoo xamante ne laal na ihdaana kenn ci ñun janaabatan janaaba axadat day daal di jël bi yadayhaa bi yadayhaa ci ay loxoom salaasan ñett maanaam mooy ñett tenk lay lay tibb fawqa ra'sihaa daal di koy def ci bopp bi maanaam sotti ko ci bopp bi summa topp taxudu mu daal jël bi yadihaa ci loxoom ala ay man maanaam loolu moom mooy li nga xam ne loolu summa bi day ngir ñëw ngir leeral la maanaam dafay indi naka la ko defe maanaam mi mel ni ne topp nag ma leeralal la nan lañ ko doon defe mooy ata taxudu daf daan jël bi yadi bi yadihaa ci loxom ala shiqqi al ayman ci wàllu ndeyjooram wa bi yadihaa ci ak ci loxom al uxra beneen ala shiqqiha ci wàllam al aysar bu euh, càmmoñam euh, kon euh, hadith bi gisoon nañ ko ci hadith numéro deux cent cinquante huit te foofu bi nga gis noonu la wax dafa ne fa axada bi kaffihi fa bada'a bi shaqqi ra'sihi al-ayman thumma ay aysar fa qaala bihimaa ala ra'sihi hmm. maanaam noonu lañ ko gisee woon ci ni mu waxee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan def bu daan sangu cangaayal farata hmm. te loolu moom mooy ni nga xamante ne noonu moom mooy tartib bi nga xam ne moom mooy bi ràññeeku comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci buntu tartib bi moom mooy ñetti tibb la daan tibb bu tibbee ci ngir raxas bopp bi day tibb daa di sotti ci loxo ci wàllu ndeyjooru bopp bi daal di tibbaat beneen tibb def ci wàllu càmmooñu bopp bi daal di tibbaat beneen tibb def ci diggu bopp bi maanaam fii nag li nga xamante ne moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indee ko nii maanaam ngir ne day tënk xadiis yi nga xamante ne weesu woon na ko te leerale woon na ko noonu waaye li mu ci jublu moom mooy nga am ci dégg-dégg gi nga xam ne moom la ci jublu te moom mooy ne bu ko daan raxas bopp bi rek maanaam wàll gi la daal euh, raxas maanaam euh, Euh, ndeyjoor bi la daan njëkke te it mbooleem njàpp mbooleem cangaayal farata nga njëkkee ci wàllu ndeyjoor moom moo gën nga njëkkee ci wàllu càmmoñ donte loolu du farata te boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci ne loolu du ci farata njëkkee ndeyjoor bi du ci farata waaye nag nekk na loo xamante ne luñ sopp la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisewaat ko xadis bi comme niñ ko waxee imam al Bukhari rahimahullah indi woon na ko xadis numéro cent cinquante-huit imam Muslim rahimahullah moom benn yoon la ko indi xadis numéro trois cent dix-huit imam Abu Dawud xadis numéro deux cent quarante imam An-Nasa'i xadis kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima beneen mbir bi moom mooy kudul imam Al-Bukhari ci mboole mboolem ñi ko indi kenn ku ci nekk benn yoon dong nga indi xadis bi mu ne qaala bismillahir rahmanir rahim maanaam euh, lii nag ci nusxa yi benn nusxa rek la ci nekk moom mooy bu imam Abu Zar maanaam euh, Abu Abu Zar al-Harawi rahimahullah bi nga xamante ne moom mooy jëlee ci ñetti sëriñam yi al-Kushmayhani as-Sarakhsi ak al-Asili ñoom ñu jëlee ci Muhammad ibn Yusuf al-Firabri ñoom ñu moom mu jëlee ci imam al-Bukhari hadith euh, sahih rahimahullahu taala mu daa dox bismillahir rahmanir rahim maanaam mais ci riwaaya Abu Zarr rek la amee la am na riwaaya Abul Waqt amu ci riwaaya Ibn Asakir amu ci ak yeneen yi ci yëpp amu ci moom riwaaya Abu Zarr keefe keefe moom moo ci am ni noonu nekkul tamit ci riwaaya Karima euh, Karima bint Ahmad al-Marwaziyya rahmatullahi alayha nekku ci tamit euh, kon euh, maanaam moom mooy bismillahir rahmanir bi maanaam kon mu mel ni kon moom Euh, li gën a ràññeeku amaan na li tax mu am ko moom mooy moom bi muy bind saxeex bi daf koo bind ba fii mu mel mu jëlaat yeneen i këyit yoo xamante ne ci lay tàmbale waate mu daal di bindaat bismillahir rahmanir rahim gi loolu moom mooy amaan na li tax mu ñëwee nii nekk bismillahir rahmanir rahim maanaam bismillah kon ci tur yàlla rahman bi aji fees deelu ji yërmande ar rahim mooy ki ci jaatu gi yërmande gi li tax nag mu jar leeral moom mooy ne tàmbaliwul bu tàmbaliwul kitaab téere dégg nga mu ne baabu bunt man ki nga xamante ne war dafa raxas dafa dafay sangu uryaanan ci rafle wax dafoo moom kenn fil xalwati ci lu wét maanaam kon euh, loolu euh, benn masala boobu lay leeral maanaam mooy ki nga xamante ne dafay sangu ci buy buy sangu farata mu nekk ku wét waaye bu boobaa mu nekk koo xam xamante ne day rafle maanaam mooy day simmiku ba set loolu mooy rafle euh, léegi E su wéetee mm-hmm. loolu day leeral ne nit ki su fekkente ne kon dafa nekk koo xam ne dafa nekk ci biir nit bëgg sangu cangaayal farata mën naa sol yére mm-hmm. bu boobaa sangu cangaayal farata gi su fekkente ne yére yi du ay yére yoo xamante ne day day day yëbb ndax bu dee yëbb ndox mi balaa moo dal ci yére bi maanaam bala moo dal ci yaram bi day daal di soppeeku waaye su fekkente ne ndox mi du yëbb kon bu boobaa mën na cee sangoo noonu loolu moom moo tax fuqaha u maliki rahmatullah di wax ne nit ki su fekkente ne comme jon du ñoom farata la ci ñoom moo tax bu fekkente ne bërëb la boo xam ne mënoo koo jote maanaam mën ngaa jël ab torchon maanaam wala lu mel nekk njante wala yu mel noonu ngir mën koo foof ngir mën koo raggee raggoo maanaam kon euh, loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala loolu benn la ci li muy leeral ne ndekete kon yére mënif na koo sangoo ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom lay leeral moom mooy ne euh, nit ki su fekkente ne day sangu wéet te bañ a sol yére loolu dara nekku ci maanaam ngir ne am na ñoo xamante ne naka jekk du ñu sangu du ñu même xatta sangu du ñu simmeeku complètement ba bu ñuy sangu du ñu simmeeku complètement am na ñu mel noonu maanaam faw ñu desee benn tubéy wala yu mel noonu loolu nag lay leeral ne loola aayut te loolu aayut bu fekkente nit ki fa mu nekk dafa faa wéet moom kese ñaareel bi ci def gisoon nañ ko moom mooy su fekkente ne nit ki dafa wéet ak soxnaam ñoom ñaar mën nañoo sangoondoo te kenn bu ci sol yére comme ni nga xamante ne biñ ko euh, gisee nañ ko ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la layee ne moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon sangoondoo ci benn ndab dong sikk leen ñuy awoonte seen loxo yi di awoo ci ndab li ku nekk di sangu keneen mu naan ko da'i lii da'i lii bàyyee ma kii naan da lii kii naan ko da'i lii maanaam bàyyil ma waaye bàyyil ma li des waay ki ci des naan ko non bàyyil ma waay maanaam loolu bokk na ci li maanaam te dañ koo laaj ndax nit war naa mën a ndax mën naa gis awray soxnaam wala boog soxna si gis awray borom këram ndax loola dagan na mu ne mu mu boobu maanaam loolu yëpp kon day tegtale ne loola mën naa ne te it keni doonuñu woon sol yére waaye nag bu fekkente ne yow kefe nga nga nekk ci àll bi wala boog nga nekk foo xamante ne Euh, da ngaa euh, maanaam wanag la wutaju comme ñun suñu wanag yi ni mu mel bu boobaa loolu moom dara nekku ci ci nga bañ a sol yëre waaye su fekkente ne mënuloo bañ a sangu farata nga nekk loolu moom mooy tey bu ma tiimoon taw bi taw bi di ma sotti man yii sax ci yéene sangu farata te ma nekk ci biir nit ñi loolu mën naa ne ngir ne su dee day tooyal yëre yi te que bërëb yooyu yëpp ndox mi dana tooy ba pare dana toq ngir ne raxas buñ ko waxee li nga xam ne moom moo ci ràññeeku mooy ndox mi toq loolu bu bu ndox mi toqee rek mooy raxas la loolu moo ko wutee ak masa masaa ndox mi du toq raxas ndox mi day toq voilà dégg nga moo euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgg leeral mm-hmm. waaye li mu gën a bëgg leeral ci mbir mi nag moom mooy kersa gi nga xamante ne moom moo moom moo war a tax ba maanaam ne dagan na nit ki solal sol yëre te loolu ñu ngi koy waxee mu ne euh, wa wa man tasattara waaye képp ku suturloowu nag fatta satturu waaye suturloowu afdalu moo gën maanaam kon nit ki suturloowu moom moo gën loolu mazhabu imam al-Bukhari la ci mbir mi rahimahullahu taala maanaam jàpp gi mu jàpp ne nit ki bu fekkente ne dafa sol yére loolu euh, moom moom euh, moom moo gën waaye nag fii maanaam ne ne gi dafa dafa euh, euh, loolu tamit moom mooy waxu tamit lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dégg nga mu ne qaala euh, mu ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan wa qaala wax na Bahzun te moom mooy Bahz ibn Hakim rahimahullahu taala an abihi moom mu jëlee ci baayam an jaddihi mu jëlee moom ci maamam maanaam lii tamit nusxa la maanaam Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi Euh, comme euh, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi loolu ñett lañ maanaam euh, maanaam Bahz ibn Bahz ibn Hakim rahimahullah an abihi te moom mooy Hakim ibn Muawiya an jaddihi te moom mooy Muawiya ibn Hayda maanaam rahmatullahi alayhim loolu nusxa la waaye nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala du solo ci ñoom maanaam nusxa boobu ànd ak li muy dëgër lépp solowut imam al-Bukhari solowul ci ci ci ci ñoom maanaam ci càllale googu xam te ne daf ko indee ci ñoom tout le temps su indee Bahz ibn Hakim an abi an jaddi daf koy taaliq ngir ne charte Bahz ibn Hakim Bahz ibn Hakim moo remplirul charte imam al-Bukhari rahimahullahu taala waaye waaye nag moo tax moom dafa jàpp ne xasan la maanaam Bahz ibn Hakim an abi an jaddi yi xasan na donte lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah dañoo jàpp ne saxiix la comme riwaaya Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi maanaam Amr ibn Shu'ayb mooy Shu'ayb ibn Muhammad Amr ibn Shu'ayb moom moo jëlee ci baayam Shu'ayb ibn Muhammad ibn Muhammad boobu nag maanaam moom du du maanaam an jaddihi mu jëlee ci maamam maamam du du Muhammad du du Muhammad de Abdullah ibn Amr la maanaam mooy Muhammad do maanaam an jaddihi di moom mu jëlee ci maamam maam maanaam mooy Muhammad moo jëlee ci maamam bi Abdullah ibn ah, Amr ibn al-As waaye du ne du ne baayam mooy mooy Muhammad maanaam du ne moom Muhammad moo jëlee ci Abd déedéet mo Abdullah ibn Amr ibn al-As kooku maami Muhammad ah, ma ma maami Shuayb la voilà maami Shuayb la dégg nga kon loolu moom mooy euh, ñaari nusxa yooyu loolu moom moo leen wutale waaye ñaari nusxa yooyu ñooy yi gën a wér ci yi nga xamante ne dañ naan diw de jëlee na ci diw diw jëlee la ci baayam baay jëlee ji ci ci doom maanaam euh, diw jël na jële ci ci ci maam voilà maanaam diw jële na ci maamam mu jële ci maanaam jële ci baayam baayam jële ci maamam dégg nga euh, kon bu dee fii ci Bahz ibn Hakim rahimahullahu taala moom mi nga xam ne moom moo jëlee ci maamam euh, maam moo jëlee ci baayam moom mu jëlee ci maamam maamam mooy Muawiya ibn Hayda kooku saxaaba la mm-hmm. radiyallahu taala anhu mu ne anin nabi mu ñu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li mu wax ne wa qaala wax na loolu moom mooy ne xadis bi kon wér na dégg nga mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne allahu buur yàlla axaqu moo gën a yey an yustahya ci ñu am kersa minhu ci moom mi nan naati ci nit ñi maanaam e, nit ñi e, yàlla moo gën a yey ci ñu am kersa ci ci moom que ñuy am kersa ci nit ñi e, xadis la boo xamante ne maanaam benn maam daggit la ci xadis boo xamante ne mi ngi ci sunan yi euh, te imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala wéral na ko imam al-Hakim maanaam nee na xasan la comme ni mu toppee waxu imam al-Bukhari ndax imam al-Bukhari rahimahullah dafa jàpp ne Bahz ibn Hakim an abi an ji xasan na moo tax imam al-Bukhari rahimahullah imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala atte tamit ne xasan na waaye imam al-Hakim an-Naysaburi rahimahullah Abu Abdullah rahimahullah moom dafa jàpp ne xadis bi euh, wér na Euh, saxeex na te loolu mi ngi jógee ci laaj bi ko laaj ne ko yaa nabiyallah awratuna ma na'ti minha wa ma nazar qaala ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk mu ne dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam sayyidina mu ne dama laaj yenente bi sallallahu ne ko waaw yi moom ana nan lañ lan lañ ciy jàpp ak lan lañ ciy bàyyi mu ne ko nanga nga sa awra ba mu def ci sa soxna walla boog sa sa taaraat mm-hmm. maanaam jaam bu jigéen booy soxna woo ñaar ñooñu kese mm-hmm. ñaar ñooñu kese mais sinon loolu day wane tamit ne awra yi nit awra maanaam dafa am li nga xam ne awra ñaari façon awra la dafa am awratul muxaffafa mm-hmm. ak awratul muxallafa maanaam awra bi nga xam ne dañ koo woyofal ak awra bi nga xam ne dafa tar maanaam tey buñ naan par exemple jigéen daa war a muur bopp bi keke bopp bi awra la boobu bokkute maanaam muy génne mu dem ba génne dënn bi par exemple loolu bokkul tam mu dem ba simmeeku completement maanaam awra yi ay niveau lañ ay degré lañ ni ki noonu ñu nee góor gi diggante jumbax bi ba ci oom yi awra la loolu bokkul tey bu lukk yi feeñoon bokkut ak tey bu fekkoon te ne euh, zakkar bi yooyu moom moo feeñ ñaari awra yooyu duñu benn ànd ak loolu subhaanallah am na awra mu mughallaza boo xamante ne moom mooy euh, ci ginnaawu nit ki ni kanamam nekkee euh, awra noonu la ginnaaw gi nekkee awra waaye loolu bokk na ci liñ gën a woyofal léegi da ngay gis nit koo xamante ne maanaam bu solee maanaam pantalon am euh, ni muy doxe wala bu siggee sax maanaam nga gis maanaam nga gis di maanaam ginnaaw gi maanaam ni mu xaajaloowee maanaam loolu maanaam mbir la moo xamante ne mu tumuranke tumuranke la yàlla nañu yàlla sàmm léegi nee na ba mu waxee loolu qul mu ne qultu ya rasulallah ahaduna iza kaana xaaliya waaw yenente bi sallallahu alayhi waaw bu fekkee kenn ci ñun nag dafa wét ana loolu luy atte bi mu ne ko euh, yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko allahu ahaqqu an yustahya minhu min an yàlla mu gën a yey ci euh, wéet maanaam ci ñu am keer sax ci moom ci nit ñi maanaam di gis ne kon sangaayu sangoo loo xamante ne euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi bunt bi ngir leeral ne bu ñuy sango sangoo yére mën naa ne voilà muy muy muy voilà masala la boo xamante ne xëy na awaam yi day tumuranke lool ci ñoom mais loolu mën naa ne ma maanaam kon sangu yëre mën naa nekk loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ak tamit indi waale tamit taaliq maanaam taaliq bi ndax ne imaam al-Bukhari rahimahullah léeg-léeg bu fekkente ne li mu namm ci tarjuma bi dafa defee leer day indaale ay taaliqaat yoo xamante ne day jóge ci salaf yi maanaam ngir mën a leeral dëgg-dëgg li ko tax a jóg ci wax euh, kon fii ñu euh, xamee ci ne loolu kon moom mooy namm-namm imaam al-Bukhari rahimahullahu taala waaye nag këni kon moom moo gën maanaam lu mu bon bon nga defee dara ci yére booy sangu moom moo gën nga bañ a defee dara waaye ànd ak loolu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na sangu tamit saa loolu bu fekkente ne diggante way dencante lañ maanaam ci xadis boobu nga xam ne mooy xadis Bahd ibn Hakim an abi an jaddihi bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam day leeral tamit ne loolu mën naa ne maanaam tey kenn bu ñu sang bu dee da ngay sangoo ndoog sa soxna maanaam loolu bañ cee am moo gën ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak ay soxnaam noon lañ doon sangoo ndoog maanaam bañ a sol yére bi nga mu ne qaala bilisnaadi almutasili fi awali alkitaabi ilayhi xaddasanaa Isxaaq ibn Nasr maanaam Isxaaq ibn Ibrahim la tudd ah, ah? Bahz ibn Hakim an abi an jaddihi maa wax na nga imaam ma mi ngi ci sunan yi mi ngi ci sunan yi te ah, imaam al-Hakim tam solo na ko te wéral na ko imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wéral na ko voilà hmm. maanaam imam Abu Dawud tamit solo na ko comme moom rahmatullahi alayhi maanaam voilà euh, te comme taaliq la maanaam taaliqaat yi duñu da voilà dégg nga maanaam mu ne haddathana Ishaq ibn Nasr maanaam Ishaq ibn Ibrahim la tudd Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa am ñetti sëriñ ñoo xam ne dañu Ishaq Ishaq ibn Rahawayh muy Ishaq ibn Ibrahim al hmm. euh, am na Ishaq ibn Mansur ak Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr léegi moom buy tàqale imaam al-Bukhari rahimahullahu taala buy wax daa iman danan xaddasanaa Ishaq ibnu Nasr maanaam du wax xaddasanaa Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr lay wax maanaam da koy askanalee maamam rahimahullahu taala moom mooy Abu Ibrahim al-Bukhari as-Saghdi rahimahullahu taala dañu wax tamit ci banu Sa'id la bokk wala ci banu Sa'd moo tax ñu naan as-Sa'di tamit maanaam waaye as-Sa'di moom la gën a siiwee rahimahullahu taala euh, ñu koy tuddee Zakkar ni ki noonu euh, dàqante la moo nekk Abu Ibrahim mi ngi génn àdduna deux cent quarante deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ne bokkoon ci taabi'i taabi'i yi euh, rahimahullahu taala imam al-Bukhari rek moo solo moom mm-hmm. moom dégg Euh, ànd ak ni mujj naa génn àdduna bu ñu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah ci ñu mu solo ci ñoom kese dañ ci gis ñaari mbir yu ràññeeku bu njëkk bi moom mooy ne dañuy teel a génn àdduna mm-hmm. mooy année deux cent dix yi balaa deux cent vingt ci li ñuy génn àdduna ñaare loolu moom mooy tax imam al-Bukhari rek di solo ci ñoom wala boog ci deux cent vingt yi en tout cas balaa ñoo yegg deux cent trente mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy dañuy nekk ñaare ñoo xam te tamit fu ñu dëkki la dañuy dëkk Bukhara wala ci gox yooyu nga xamante ne gox imaam al-Bukhari lañ ñaa loolu mooy ñaari mbir yi nga xamante ne ñooy ràññeeku ñooy faral di tax imaam al-Bukhari rahimahullah di solo ci kenn kese waaye du wàllu côté dëgëraay bi mooy tax dégg nga euh, moom ci ñi solo ñëpp bu ñu ko xoolee ci Sahih bi euh, moom mooy Husayn ibn Ali al-Ju'fi wala boog Abu Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ah, al-Kufi wala boog eh, imaam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani te hadith bi ci moom la ko jëlee wala boog Muhammad ibn Ubayd wala boog Yahya ibn Adam ñii Sahihul Bukhari ba Sahihul Bukhari jeex moom imaam Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Saghdi wala euh, euh, euh, rahimahullahu taala ci ñii lay lay lay solo dégg nga mu ne kon qaala moom mooy nee na haddathana Abdurrazzaq mooy ibnu Hammam as-San'aani rahimahullahu taala al-Himyari rahimahullah moom dàkkantalam moom moo nekkoon Abu Bakr moom borom musannaf bi la moom mooy imam bu mag boobu rahimahullah borom musannaf bi ah rahimahullahu taala moom Euh, mi ngi gane adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent onzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk siqa bu mag donte am na léeg-léeg ñenn ñuy wax ci ñoom waaye xaqiqatan imam Abdur Razzaq dafa maanaam daanaka jarul ñu laaj mooy kan parce que ñëpp xam nañ ko ak musannafam bu rëy bi rahimahullahu ta'ala ak njàngale mu kawe bi nga xamante ne moom moo ci nekk ak njariñ bu rëy gi nga xamante ne moom la amal xeet bi mm. rahimahullahu taala da mm. ñi tudd Abdurrazzaq yëpp moo ci gën a siiw boo déggee buñ moo moom Abdurrazzaq as-San'ani taala euh, moom dafa am tamit benn euh, saxifa bu mu solo mooy nusxa Abdurrazzaq an Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala saxiifa boobu xam bi nga Hammaam ibn Munabbih jëlee ci ab imaam euh, ci kan Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu boobu saxiifa moom imaam Ahmad indiwaat na ko lépp bokk ne ci li mu ràññee ko moom mooy dañuy askanale Hammaam ibn Munabbih ci turu baayam sinon masalan imaam Ahmad ibn Hanbal mbooleem xadiis euh, yi nga xamante ne soloo na ko euh, nga xamante ne euh, six mille quatre cent cinquante deux xadis la soloo ci musnad musnad Abu Hurayra radiyallahu ta'ala lépp mu euh, lu tolloog mille huit cent ak lu teg nga xamante ne qaala haddathanaa Abdurrazzaq qaala haddathanaa maam ci jëmmi caalale bi ak Ma'mar axbaranaa lay faral di wax Ma'mar an Euh, abi an an an an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu anhu yëpp an Hammam lay wax ba mu des ci nusxa bi bu génnee xadis bi nekkee ci nusxa bi danaan an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu anhu mooy xadis bi tàmbalee nahnu saabiquuna al-aaxiruuna ba pare waqaala wala ba ba pare à chaque fois day ñëwaat wa haddathanaa Abdurrazzaq qaala axbaranaa Ma'mar muy ibn Rashid an Hammam ibn Munabbih an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu euh, lépp buñ ko jëlee bi dapp maanaam ci tënk parce que dañuy faral di ne environ cent quarante la waaye bi dapp cent trente la cent trente ëpp ko gënu tuuti tamit voilà loolu moom mooy lan nusxa bi nga xamante ne moom mooy Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu bokk ci càllale yi nga xamante ne moom mooy càllale yi gën a dëgër bu jóge ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ba pare bokk ci waa Yaman waa Yaman xadis bi mooy seen xadis bi gën a dëgër mooy càllale gi voilà wa ma rawaa Ma'maru an an Abi Hurayrata asahhu lil Yaman comme ni imam al-Bukhari euh, imam as-Suyuti wax rahimahullah dégg mu ne kon mu ne qaala haddathana Abdurrazzaq moom ah, hadisam ñu ngi ci kutubu sitta imam al-Bukhari rahimahullah suy soloo hadis mu jóge ci nusxa bi day faral di ko indee ci ñaari ñaari wàll ndax nu day soit mu indee ko comme ni qaala comme ni mu wax ni haddathana Ishaq ibn comme niñ ko gisi woon ci buntu kitaabul wudu yéena koy fàttali hadis bu njëkk indi foofu ñu naan haddathana Ishaq ibn Ibrahim te mu namm ci ibn Rahawayh al-Hanzali rahimahullah mu ne qaala haddathana Abdurrazzaq maanaam nga xam te ne leeralul ak fii tamit leeralul càllale gi ne ci nusxa bi la jóge waaye dangay xam ne ci nusxa bi la jóge boo xamee nusxa bi muy benn ñaareel bi ci def moom mooy euh, léeg-léeg mu ñëw daan ne euh, daa di ko yëgle daan ne nahnu saabiquuna al-aaxiruuna wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngi mu indiwaat jëmmi càllale gi daa di wax xadis ba mu bëgg a wax maanaam bu nekk ci nusxa loolu mooy ñaari façon yi muy solowee xadis bu nekk ci nusxa bu di ko yëgle beneen façon bi nga xamante ne léeg-léeg mu def ko mooy ni mu nekkee ci sax imam Muslim imam Muslim rahimahullah saa yuy indi xadis bu nekk ci nusxa Hammam an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maama maanaam Abdurrazzaq an Hammam an ah, anna Abdourazaq an Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu benn façon da koy indi day indi ko boobu daa ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahnu saabiquuna al-aaxiruuna ba pare daa ci teg wa qaala Rasulullah wa zakara ahaadiisan minha daa di indi hadiis saa su nekk daa iman buy imaam Muslim rahimahullah daf lay wax ne la. maanaam ci ni muy indee xadis bi ci ngay xamee ne lii ci nusxa boobu la nekk amoon na nusxa buñ jotoon a tudd ci jotaay yii weesu bu ko nuru boo xamante ne tamit ñum jëm ni xadis bi la tàmbaleen moo ne abu zinat an al a'raj an abi hurayra radiyallahu anhu boo gisoon nañu mu tàmbalee ci càllale nahnu sabiqun indi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nahnu sabiqun al akhirun indiwaat même càllale bi ngir war a mën a wax xadis bi indi ngir yëgal la la tamit ni imam Bukhari daf la day yëgal ne la nusxa boobu ñu bari xamuñu ko te ñu bari duñ koy tudd waaye nusxa boobu jege wantoo na ak nusxa bii nga xam ne mooy bii ñu nekk tey mooy bi xam maam an mamar an wala mamar an hammam an abi hurayra radiyallahu ta'ala moom mooy ibnu mm-hmm. euh, ta'ala dakkamtalam nekkoon Abu Urwa mu ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk woon na Basra niki noonu moom muy imam waa Sanaa mooy Sanaa mooy capitalu Yaman mooy ah bi lañ def nga euh, moom mu bokk ci ñu gën a bu ñu solowee ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala moom moo solo suñu xadis bi nekk imam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk bind tiir ci xadis ci yu ñu toftale ci ay buntu yu leer maanaam mooy Ma'mar ibn Rashid bi rahimahullahu taala mu ne an Hammam ibn Munabbih waxoon nañ ne la moom yahuud la woon waaye dafa tuub dugg ci lislaam moom ak frère Wahb ibn Munabbih rahimahullahu taala mi mooy Abu Uqba euh, moom tamit ak san sanaani moom it waa san San'aa la moom waa yeman la tamit Yamani san sanaani mooy ñoom ñooy waa Yamani waxoon nañ la ko waxoon nañ ko sànq non ne la càllale gi gën a dëgër ci Yaman mooy Abdurrazzaq mu solo ñoom. voilà wa ma rawaa Ma'maru an Hammaama an Abi Hurayrata asahhu lil Yaman mooy kon Abu Uqbata al-Yamani hmm. ah, moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom tamit gisoon nañ ay mbiram moom moo gën a dëgër frère wax Ibn Munabbih hmm. ah, ah, moo ko mujjee génn àdduna ànd kële moo mag maanaam ànd moom moo mag plutôt mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nga xam ne moo ëpp lu mu solo ay xadiis ci Yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam euh, moom cinq mille sept cent soixante un waaw cinq mille quatre cent soixante-seize waaw cinq mille quatre cent soixante-seize hadith la solo radiyallahu ta'ala anhu loolu moom tamit gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu waaw cinq mille trois cent soixante-quatorze voilà kii ñoo jaxasoo ci chiffre voilà dégg nga mu ne an Abi Hurayra radiyallahu anhu nabi mu jël jent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na kaanat nekkoon na banu Israa'ila di waa ngir banu Israa'il Euh, xam nga waa banu Israa'il moom mooy doomi yeneen doomi yeneen yàlla Israa'il alayhi salaatu wa salaam allah ki nga xamante ne moom mi ngi amewoon xam nga sidna Yaaqub la ñuy wax Israa'il waxoon nañ ne lu bokk na ci li tax ñu naan ko Israa'il mooy dañu euh, dafa tukki woon guddi maanaam mooy Isra ak layl maanaam tukki guddi mooy Isra. waaw moo bépp voyage bu ñu ko wax Isra balaa ñuy wax Isra foog voyage bi nekk guddi moom lañ naan isra ak layl moom lañ boole mu nekk israil loolu benn wax la ci wax ji beneen bi ci def moom mooy israil day tekki abdullah maanaam mooy jaamu yàlla la ndax iilu mooy yàlla waaw maanaam mooy kom euh, jib jibrail mikail azrail asrafil ismail dégg nga maanaam ndax ismail bokk na ci li tax ñu naan moom ñu naan ko ismail mooy Euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam mooy ñaan gi isma déglul maanaam déggal sama ñaan mooy yow yaa yàlla déggal suñu ñaan mm-hmm. ah innaka sami'u ad-du'a yow yaay kii dégg ñaan yi maanaam yaay kii nangu ñaan yi maanaam isma maanaam mooy nangu gi nga xam ne moom la yàlla dégg nangu iilu moom yàlla moom ñaan ko ismail voilà dégg nga waaye ah, bokk na maanaam waaye yàlla yaqub alayhi salaam dañ ko waaye haqiqatan Euh, turu Israël bi xaqiqatan fi mu jógee mooy euh, dafa am benn euh, échelle spirituelle bu nekkoon ci kawam moom Seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir rañaan ngir dem ci borom bi subhaanahu tukki googu mooy Isra ki def rañaan gi il il jëm ci il mooy yàlla maanaam xaqiiqatan loolu moom mu foofu la tur boobu génne moo tax sóoratul isra dañ koy wax tam sóoratu banu israil ci turam yi la bokk muy te sóoratul isra nga gis ne mooy moo nekk ci dix-septième position bi muy muy muy taxaw taxawaayu dix-sept rakkaay te mboolem jikko yi ci borom bi subhaanahu wa taala wane foofu wax foofu mooy jikku yi exact yi nga soxla ngir mën a ràññaan dem ci borom bi subhaanahu wa taala voilà mu nekk sourate numéro 17 donc muy 17 rakka yi <coughs> fois 17 maanaam mooy carré bi muy 289 mooy allahu akbar bi ngay jullee moo tax secret wu ñuy wax allahu akbar bokk na ñuy wax allahu akbar saa yu ñu julli te mooy te mooy al anwaaru leer yi ngir ni ci julli ci la mboolem leer yi daje te boo tukkee dem ci yàlla mboolem leer yi fi nga koy jële moo tax tamit julli mooy jaamu yàlla bi nga xamante ne dañ koo wàcce mais dañ koy joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa def ci la defee isra bi ñu jox ko isra bi mi'raj bi ñu jox ko ko mu jox ko ko ci guddi googu voilà fukki rek mooy moo tax mooy jaamu yàlla bi gën a kawe moom moo dajale mboolem yi nga xamante ne ci la ñuy rañaane moo tax yenn saa yi wajju ay laat qurrata ayni fi salaat ci biir julli ci la liy seddal sama bët ne mooy lan mooy yàlla ndax yàlla rek a seddal bëtam moom yent bi sallallahu alayhi wa ci rañaan googu ci la gisee borom bi subhaanahu wa taala mboolem leer yi moo tax al anwaaru moom mooy deux cent quatre-vingt-neuf moom dix-sept au carré boobu te cent onze versets la soor saar bi alif voilà delluwaat bi mooy cosaanu xaraf cosaanu xam-xam taxawaay moo tax nit nga gis mu mat yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki mat ki moom la maam Adama sallallahu alayhi jële mooy ku mat dafa taxaw alif comme ni alif taxaw waaw mooy code bu tamit cent onze mooy bu nit ki nekkee ba mat voilà Israël moo tax saar boobu ñoo surtout banu Israël moo tax baatu moo tax euh, euh, banu is banu Israël boobu tekkiwul surtout yent yàlla yàqu bi asa déedéet mooy mbooleem yàlla yi nga xamante ne dañoo fas yéene rañan dem ci borom bi wa taala ñoom tamit ñu réaliser waat exactement isra boobu ci seen ak seen xol waaye loolu nuñ koy réaliser mooy incarner saar boobu sootu Isra voilà boo incarné saar bi noonu nga nekkee voilà waaw xaqi bil xaq ndax bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazala ah dégg nga kon mu ne kon nekkoon na ñoom waaye doomu moo tax mooy waa doomu yent yàlla yaqub alayhi salaam ñu naan leen banu israil moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daa iman ci alquran du leen woowee ya ya ya ya alladhiina haadu ayyuhal yahuud déedéet yaa bani israil la leen di wax maanaam ngir fàttali leen seen cosaan yéen seen maam ak a baax ak a yeggoon ci yàlla ak yàlla rek taxoon koo jóg yéen moo xam ngeen ni war ngeen a mel nii maanaam moo tax daa iman yaa bani israil la leen di wax. maanaam ngir ñu fàttaliku ne seen maam daa baaxoon seen maam daa meloon nii kon ñoom war nañoo jomb yu bon yi yedd gi ci la war a gën a mën a amee effet waaye subhaanallah yaan nañu yàlla sax dégg mu ne kon yaa bani mu ne kaanat nekkoon na banu israila ngir banu israil ñoom yaxtasiluuna doon sangu oratan di ci rafle maanaam daanu ñu sol yëre yan jour mu daan xool baabuhum lenn ci ñoom ilaa baabu jëm ci ñeneen ñi maanaam loolu nga gis ne kon dañ ko wax ngaññ la maanaam loolu lu garaaw a garaaw la di xool ay awray jàmbur yàlla nañ yàlla sàmm waaye awra xool awra ñaari façon la dafa am xool awray jàmbur mooy ci jëmmam fekk solut yére solul yére boobu boobu ci benn façon bi la bokk am na beneen façon ci biir façon bu njëkk boobu tam ba tey mooy nga di ko xool fekk sol na yére comme xale bu jigéen bu romb xool ko xool bu baaxut et cetera ak yu mel noonu ñaareel bi ci def mooy awra mooy mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne da koo nëbb ci ay jikkoom ci ay mbiram nga luññitu ko ba xam ko loolu tamit beneen xoota xool awra la te boobu moo gën a garaw xool awra bi nga xam ne moom mooy bu zahir imagineel imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah mu ne xañ nañu ma naafila guddi ñetti weer te na rekk mu ko yóbbe woon mooy dafa am ndaw soo xam ne dafa yenu woon ndox euh, ngelaw li upp li muy soloon ma gis óom bi loolu moo ma yóbbee ñetti weer mënumaa naa fi la guddi imagine nga ñun ci yi ñuy ginze <laughs> yàlla nañu yàlla saabu te al Hasan al Basri imam Hasan al Basri dafa ne Euh, yàlla en fait doy na punition bu mu punir nit mooy mu xañ ko guddi gi moom ñoom ñaar kese ñu toog ñuy déeyaale mu xañ ko loolu xañ ko bànneex boobu di déeyaale yàlla man entretien intime boobu ci guddi gi ñu fay làmp yi lépp fay mu toog ak yàlla kese yàlla xañ ko loolu loolu doy na punition doy na doy na bëggal léegi léegi dinañ xam lu ñun lu ñu teree avancé voilà dégg nga kon euh, léegi nag bu fekkente ne loolu mooy awray zahiran lan ngay xalaat ci di lu awray beneen bi ci des boobu moo gën a garaaw bi gën a garaaw encore mooy nga di ko jëfandikoo di ko jëmale ci nit yàlla yi ci borom xam-xam yi ci nit ñu sell ñi et boobu moo gën a garaaw encore yàlla ñu yàlla sàmm mu ne wakkaana nekkoon na Muusa yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam si lu doon sangu wahdahu moom dong loolu tamit day firnde maanaam asma gi nga xam ne moom lañu amee woon maanaam ne yeneen ci asa boobu ñoom xale lañ woon lii nii bi muy am xale la woon dégg nga euh, fa qaalu ñu ne ko wallahi maanaam moo tax buñ la gisee ngay def lu baax te ñoom defuñu lu baax faw nit ñi noonu lañ noonu lañ mel buñ la gisee ñoom ñu nekk ci caaxaan yow defoo ko ñoom dañuy jéemu yaakaar ni am na sikk bu ne ci yow booy bañ moo tax dax soowul nit ñi defandoo ak ñoom noonu moo tax mu ne fa qaalu ñu ne wallahi wat naa ci yàlla ne maa yam naw dara xañul Muusaa yenti yàlla Muusaa alayhi salaam an yaxtasila ci mu sangu maanaa ànd ak ñun illaa lulul annahoo naka moom aadaru dafa nekk koo xam maanaam mooy ñaari cërëm yi maanaam ñaari cër yi dend ak sa bi ni dañoo dañoo dañoo xar waaw wala boog dafa dafa dafa dafa rëy xam nga euh, liñ naan li li wolof naan xuuxaan looloo ko dal léegi imaginer euh, maanaam mu loolu daanaka mu def na ko melale ak koo xamante ne comme rek léeg la nga gis ni jigéen ñi di muuru boo xoolee lu tax ñuy muuru dañ leen a forcer moo tax wala boog euh, dañoo ñaaw rek maanaam ku ci ñaaw rek muuru maanaam imaginer te maanaam faw lu lu lu lu saa yu ñu defee dara lu baax faw ñu ne am na lu tax mais mbir mi mënta nekk lu naturel maanaam ak mbaax rek ñu yóbbu nit parce que man maa ngi nii muuruwuma ñun ñi ngi nii muuruwuñ kon kii di muuru am na lu ko yóbbee muuruwaay muuraay gi fa mais ñoom du ñu jéem a xool ne yàlla ak ko digal de déedéet dañ naan am na sikk gu tax daa ñaaw moo tax mees jàpp ko euh, dafa maanaam euh, yooyu daal moom faw ñu jéem wala dañ koo forcer kon ndax mbir mi mën na nekk lu naturel noonu kon dañ koo forcer wala maanaam wala nee nga faga ba mu daal di dem maratan yoon yaxtasilu maanaam yaxtasilu muy sangu fa wadaa mu daal di teg saw boo ci yére mi ala xajarin ci ak xeer allah teg ko ci ak xeer fa farra mu daal di daw alxajaru xeer wi bi saw bi yii ci ay yérém fa xaraja maanaam loolu loolu ngir kéemtaan la borom subhaanahu wa moo ko def ngir euh, loolu day saxal ne kéemtaan maanaam ne mbir yëpp yàlla lu mu ciy doxal mu dox comme ni nga xamante ne noonu la ko yow yéefir di waxe ah voilà bi nga xamante ne euh, loolu la ñu wax ne biñ naan euh, li ma shahidtum lu tax ngeen ñuy seede ñu mu yo ah suñu yaram yi wa qaalu li juluudihim li ma qaalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa huwa bi kulli shay'in alim yàlla mi nga xamante ne moo ñu wax loo ki ñu wax loo mooy yàlla mi nga xamante ne mooy wax loolu bépp mbir loolu moo lay wal ne bépp mbir mi ngi wax waaye nag dañ ko du dégg comme sourate Isra bi ñu doon wax walakin la tafqahuna tasbihahum ñu ngi sàbbal yéen a déggul seen sàbbal naka noonu itam ñi ngi ñi euh, xeer maanaam lépp tamit day bouger <coughs> voilà lépp tamit day bouger donte ci cosaan dafa dal borom bi subhaanahu wa ta'aala mu ngi koy yëngal lépp amul dara lu nekk en station parfaite tout est en mouvement et rien n'est ba pare lenn noppiwul tamit lépp a ngi wax loolu tamit beneen xaqiqa waaye léeg-léeg borom subhaanahu wa muy dindi kiiraay bi ñu gis daw gi mu daw comme xeer bi dégg nga mu daal di daw fa xaraja mu daal di génn Muusaa Muusaa sasam fii isrihi ci topp ay tànkam yaqulu mu naan saw bi yaa xajar saw bi yaa xajar saw bi sama yére yaa xajar yow xeer wi maam di ko wax nee na xatta mbéte nazarat maam di taw banu is mu daal di gis banu israila waa ngir banu israila Muusaa ci yéen ci yàlla Muusaa sallam fa qaalu ñu ne wallahi waat naa ci yàlla de maa bi Musa maa dara bi Musa dal maanaam maa bi Musa amul dara lu dal Musa amin ba asin ci lu aay xam ngeen ni liy bokk na ci li muy leeral mooy ne ah, benn mooy ne ñoom mooy dañoo wax ci loo xamante ne rajman bil ghayb la maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañ ay ci ay euh, spéculation lañu hmm. loolu bokk na ci gravité yi mooy di wax. maanaam nit ki du def lu mu xamut lu tax rek mu wut ci spéculation loolu benn la parce que ñoom li ñu def nii moo gën a garaw non seulement ñoom seen biir dañuy xoolante ay awra waaye kat defut loola ñoom ñi ngi jéema lu ñut ay awraam maanaam te loolu dafay faral di lëkkaloo ku dul teg ay bëtam ci li muy xool ñaare bu koy sàmmoonteel ci ci ci ay analyse am ci ay xeetu doxalinam ak yoon hmm. ak ci làmminam du ñu lëkkaloo hmm. ñaareel bi ci des moom mooy boo xoolee fii ñoom ñaar dañoo waat ci yàlla wallaahi te li ñuy def ñu ngi waat ci yàlla hmm. waaw maanaam bari waat bari booy bari looy waat rawati maanaam di waat wala luñ ne un deux nga ni wallahi nangam loolu day faral di firndeel nit koo xam te ne li muy wax daanaka leerut wala day jara def attention parce que xam nga kii wax dëgg souvent moom duy waat day wax mbir yi naturellement moo taxit kooku it léeg-léeg buñ ko waxee wax dañ koy wax naturellement mbir mi mu gëm ko sans mu laaj waaye ñaari ku dul wax dëgg lu ci ëpp day faral di bëgg lu muy waat di utiliser ay termes yoo xam ne li ma leen di wax dëgg la je vous dis la vérité pourquoi je je vous mentirai ce que je dis c'est parce que aussi c'est la vérité maanaam voilà comme politiciens yi ni ñu koy waxee boo déggee combinaison boobu rek xamul ni wax ji nu dëgg dégg nga <laughs> nee na waa ahaza mu daal jël saw boobu yéreem fa tafiqa muy kaw maanaam tafiqa baat la boo xam ne mooy mu jegeñ bil xajara ci xeer bi darban di dóor maanaam jege ci xeer bi di dóor waaw mm-hmm. lu tax xeer bi indi ko ba fii maanaam loolu day wane kersa gu mat gi te yent yàlla mu alayhi salaam li ñu ko xamee mooy dafa tàng mm-hmm. mais ànd ak loolu gis nga ne ndekete dafa fees dell ak kersa tamit loolu tamit day firndeel ne nit ñu baax ni maanaam même bu ñu tàngee dañuy am kersa mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy ne euh, loolu jikko yeneen yi la alayhi salaam ñu seen awra yi duñ feeñ nit ñu baax ni tamit noonu la naka jekk dañuy sàmmonteeg seen ay awra loolu tax même xale bu ndaw boo gis muy sàmmonteeg awraam noonu ne non non non ko feeñal loolu ñaare loolu day wane ne moom avenir bu baax la am spirituellement waaw avenir bu baax la am spirituellement te lool moo tax jar nay sàmm sàmmonteeg xale yi. Mm-hmm. ñuy xam ne loolu jikko la juñ war a amee dégg nga waaw di bañ a wax nag garaawul hmm? comme yi gars yi di def buñ dégg demee ci club yi ah club yi dañuy filmer ko di sax ngondoo waaw voilà ci vestiaire yi yàlla nañ yàlla faam yi kéem saan la laa lay wax ni waaw <laughs> moo tax borom nga moom yi dëppoo nañ ci ne képp koo xamante ne dangay ngay génn sa moom da feeñal sa awra maanaam noonu di sangu noonu maanaam di génne say awra noonu orya maanaam di rafle daal ci biir hammam wala yu mel noonu piscine wala yooyu yow matoo seede yow matoo seede loolu moom ñoom ñëpp borom ñeenti njiit ñoom ñëpp ak ñëpp ci dëppoo fi ñu wuute mooy su fekkente ne euh, nit ki daf ko maanaam daf ko génne dafa dafa dem bay dugg ci biir ndox mi rek doog a simmeeku nga xam ne day simmeeku rek dugg ci biir ndox mi kenn du ko jot a gis mu dugg sangu ci biir te buy génn rek solaat yére yi balaa keneen di ko gis bien sûr du du xam maanaam mooy bu soree nit ñi foofu lañu wutee te ci biir loolu xanaf yi ci sax waaw Maliki boog Shafi'i ak Hanabila rahmatullah dañoo jàpp ne ah kooku ba tey matul seede ndax condition yi tax ñu gis ko yi tax duñ ko gis remplir ko amma Hanafi rahmatullah alayhi ñoom su Sa'id as-Sawri rahmatullah alayhi ma waa Kufa yi ñoom dañuy jéggale loolu ngir ne quand def na effort nangam nangam et que peut-être interprétation maanaam affaire bi c'est soumis à l'interprétation dégg dégg nga mu ne wa innahu mu ne naka moom day lan nadabun maanaam giñ naan ab maanaam mooy na am na ak jeexantal jeexantal bil xajar ci xeer wi fa qaala wax na Abu Hurayra radiyallahu anhu wala wallahi waat naa ne innahu naka moom la nadabun am na jeexatal bil xajar ci xeer wi dugul waaw mu wax ko sittatul ndax juróom benn aw wala boog sabaatun juróom ñaar darban ci dóor bil xajari ci xeer wi maanaam dóor na xeer wi juróom benn wala juróom ñaar loolu day wane naqar gi mu àndal ak loolu ci loolu li ko dal noonu nga kon xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko ndax xadis numéro trois mille quatre cent quatre quatre mille sept cent quatre vingt dix neuf imam Muslim indi na ko xadis numéro trois cent trente-neuf ñetti yoon Euh, imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois mille deux cent vingt et un imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro huit mille cent soixante-treize huit mille trois cent un neuf mille quatre-vingt-onze ak dix mille neuf cent quatorze amma imam euh, Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ bi euh, amma li nga xamante ne kon fii li tax mu wax ko fii maanaam mu indi xadis bi maanaam ci buntu bi mooy ne booy sangu maanaam boo xoolee xadis wax Bahz ibn Hakim bi mm-hmm. rahimahullah foofu daf ci doon leeral ne nga sangu nga sol yére mu gën waaye fii day wane tamit ne mën ngaa sangu te doo sol yëri mm-hmm. maanaam loolu la doon lay leeral fii moo tax mun di wax jii ngir lan yeneen yi alayhi salaam eh, ñoom du ay maasum lañ duñ def lu bon mm-hmm. kon bu ñu wéetee ñoom kese sangu loolu dagan na loolu tamit dañ ci xamee ne sangu ci jiit bu bu bu dee day am faaw nga tànn bërëb boo xamante ne yow rek yaa fay nekk wala boog doo fa nekk koo xam ne ko maxram la mm-hmm. ngir awra yu bari yi fay feeñ loolu moom moo tax sangu ci géej lu mu ak ay xool géej jaamu yàlla la gëneel yooyu yëpp jamono jii ñu toll dafay dox mm-hmm. lu tax parce que boo taxawee ci kanamu géej léegi plage yi ku nekk xam na ne mel loolu jarul kenn di ko wax keneen mm-hmm. voilà loolu Euh, dañ koy xamee ngir maanaam ngir ngir mbir moomu gisoon nañ ko ci euh, ndoxu xammaam yi biñ ci tollee ci wax ci baabul wudu net ku ku ku ku romb ne xammaam ndax dañ fay jàng alquran waa wala déet voilà ak ndax dañ leen nuyu ba ñu waxoon ne bu fekkente ne dañ leen a romb ñu sol ay yére mu nekk na leen a nuyu bu ñu solul yére nag defu leen nuyu mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga Euh, loolu moom moo tax tamit euh, maanaam di dem ay piscine tamit loolu yëpp dañuy xool ci yan condition lay dem lay amee lépp loo xamante ne daganul rek maanaam de façon circonstance bi jar jar leer na maanaam lii yii bu fa dee am ay wuññi awra du daganat dégg nga comme ni nga xadis bi kon euh, ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñett ñu indiwuñ ko mooy imam Abu Dawud imam Nasa'i imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ishaaq ibn Nasr wax nañ ko léegi rahimahullahu ta'aala te mooy Abu Ibrahim al-Bukhari as-Saghdi rahimahullah mu ne qaala haddathanaa Abdur-Razzaaq mooy ibn Hammaam as-San'aani mu ne an Ma'mar moom mooy ibn Rashid moom as-San'aani an Hammaam ibn Munabbih moom as-San'aani an Abi Hurayrata radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam Abdurrahmaan ibn Saxr ad-Dawsi wax nañ voilà loolu riwaaye loolu effectivement euh, ci nusxa yi la am na nusxa yoo xamante ne euh, wa euh, an abi hurairata radiallahu taala anhu rek la directement saa mu am li nga xamante ne moom mooy càllale gi waaye yeneen nusxa yi loolu am na waaye ci jëmmi càllale gi moom la moom la moom la nekkee dégg nga ah Ibrahim Nasr même càllale gi la voilà voilà loolu moom moo tax loolu dama ko fàtte préciser jazakumullahu xayran euh, dégg mu ne kon an ma mu ne mu ne mu ne kon Ishaq mu ne mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga mu ne an Hammaam ibn Munabbih maanaam wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam mu jële tam ci Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na bayna ci diggante bi nga xam ne ayuba yent yàlla ayuba alayhi salaatu wassalaam moom it di kenn ci yenent yu mag yi alayhi salaatu wassalaam borom muñ bu kawe gi radiyallahu alayhi salaatu wassalaam allah mu ne yaxtasil mu ngi sango oryaanan di aji rafle moom itam ah fa fa xarramu daa di rot alayhi ci moom jaraadun ak njéeréer min zahabin ci wurus maanaam njéeréeru wurus wadd ci kawam ngeen njéeréer njé voilà mooy e, naka nga ci tubaab ah, criquet voilà criquet pèlerin dégg kon njéeréer wadd ci moom njéeréer bu ñu ko waxee mooy ñu bari lañ du benn bu dee benn sët sëtal ah ah waaw lañuy wax mooy socca dégg nga dégg nga kon njéeréer wadd ci ay or or njéeréeri or di wadd nee fa zahaba fa jaala maanaam mu nekk ayub yent yàlla ayub alayhi salaam yaxta fii muy mu leen di muur mu leen di for di leen di rëbb di leen jël fii saw bi ci yérim nee na ba ba loola xewee rek fa daa mu woo ko rabbuhu boroomam dégg nga euh, loolu dañ ci xamee maanaam yittewu bi nga xamante ne maanaam léeg-léeg moom la war a mën a yittewu maanaam benn mooy ne li mu wax ne euh, daf doon sangu oryaanan ci rafle maanaam solut yére loolu mooy wane ne nit ki maanaam sangu te doo sol yére dagan na muy benn lii euh, tax nag mu jëfandikoo wax ji moom yent yàlla ya ayuba yent yàlla Musa alayhi salaam loolu mooy shar'u man qablanaa maanaam loolu hujjatu bi shar'i man qablanaa la mm-hmm. maanaam di layee sharia yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiitu mm-hmm. nga mu ne kon moom muy muy euh, beneen bi ci def mooy ne alal euh, doo ko bàyyi mu jàll maanaam boo gisee alal opportunité am alal doo ko ba mu jàll waaw nga gis ne yent yàlla Ayyuba alayhi salaam mi ngi nii opportunité am alal gi bi mu ñëwee ci moom da koo da koo jël ànd ak yenente la alayhi salaatu wassalaam te it xam moom mooy euh, bëgg fuukaréwu ak bëgg àdduna taxut ah waaw kon alal tamit kenn du ko sànk bokk na ci li ñu ko mooy idaatul mal waaw bokk na ci ñett yi mooy ñett yi sahaaba yi neen ti bi saa sam daan ko tere kasratu su'al kasratu qiil wa qaal ak idaatul maal bëri laaj laaj boo xamante ne amul njariñ waaw kii fu mu dëkk moom fu mu jógee kañ la fi ñëw lu tax mu ñëw fi ndangam ndangam lu mu fiy def yooyu nga xam ne amul njariñ <laughs> kasratu qiil wa qaal nee nañ nee na ak nee nañ il paraît que spéculation bu bari boobu loolu dañ koy tere idaatul maal mooy sànq alal dégg nga mu ne mu ne loolu bu mu ko waxee mu ne beneen bi ci def moom mooy ne circonstance bu ne la mën a amee jël alal jooju parce que fi mu noonu di sangu noonu mm-hmm. loolu fi ñëw beneen bi ci def mu muy taanu yàlla mm-hmm. man gi mën a ne ci alal li naan alal du tukkee tawee asamaan loolu waxu waaw awam yi la mm-hmm. alal mën naa tawee asamaan dégg nga fii day tawee asamaan donte bokkut ak maanaam toog muy dox bi du même mazhab bi nag dégg ndax a am na maqaamay haza afauna fam nun aw am si bi ghayr hisaab maqaama boobu am na dégg a mu ne kon fa naadaahu mu daat koy woo rabbuhu boroomam di ko boroomam woowete mu ne yaa ayyub e yow ayyub alam akun xanaa akun nekkuma an xanaa nekkuma ax nay tuka di la woomal amma wëlif lépp li nga xamante ne taraa moom nga gis maanaam lii ma la waddalal or yi njëriñ yi njëréer yi xanaa man waruma la doy wëlif lii lépp maanaam ngay préoccupé wu ci man xanaa warula doy waaye xaala mu ne ko balaa ahankay wa izzatika waat naa ci sag nooteelu nguur wa izzatika waat naa ci sag eh, ñàkk mën jote aziz subhan rabbil izza mooy ki nga xamante ne boroom boroomu izza izza moom mooy le fait yàlla maanaam mooy melo boobu ne melo boroom boobu subhanahu wa tax ba kenn mënta jote yàlla voilà nga xamante ne xel yi mënuñu koo am accès ci moom xam-xam yi mënuñu ko décrire dara mënul am accès ci moom lépp ma rëy rëyaay boo xamante ne amul daal ku ko mën a peek ma izzagoogu moo tax borom bi déw bi mu waxee ne subhaana rabbika rabbil izzati daf koy teg ne amma yasifuna aka wuuteeg mboolem liñ mën a mela la dégg nga mu ne waaye mu ne waaye kon waat naa ci sax melo loolu bokk na ci li nga xam ci melo googu ko bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci jàngi mooy ne dagan naa waatee ci meloy borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy waat naa ci kattanu yàlla waat naa ci xam-xamu yàlla waat naa ci sañ-sañu yàlla yooyu dañ ciy waate dégg nga moo tax ñu mën a dagan ñu mën a waatee ci alquran waat naa ci alquran karim yooyu ñoo dagan a waate dégg mu ne walaakin waaye nag laa gënaawu déetu ko woomal bii ci ñeel ma an wali barakati kasak barke maanaam lii tamit gëneen dégg-dégg la maanaam alxinaa bi ak alxinaa an ñaari yoo duñ benn maanaam alxinaa an mooy woomal wëlis maanaam mooy lii am naa ko doy na ma soxlawuma leen mooy yàlla ku ko am moo tax mu ne ko balaa ahankay yow doy nga ma wëlif leneen lu mu mën a doon mooy yàlla bu ma ko amee riis na waaye nag woomal gi may woomal ci yow waaye woowuma lu ma wëlif la maanaam mooy yow yaa tax ma riche waaye bu ñuy xool sama damaa pauvre bu ñu bu ma taxawee sa kanam damaa pauvre voilà mooy alxinaa billaahi mooy richesse waaw voilà waaye bu ñu xoolee ci kanamu yàlla moo tax borom subhaanahu wa ta'aala yaa ayyuhan antumul fuqaraa'u ilallah yéen yéen nit ñi yéen ñàkk ñi ci jëm ci yàlla kon maanaam mooy bu dee ci wàllu yàlla bu ñu jàkkaarloog yàlla rek damay war a considérer sama bopp comme ku pauvre awma dara man awma dara awma dara waaye yàlla gi ma am tax na ñàkkuma dara kon yii nii moo tax mu ne ko yii yëpp sa barke yow yàlla munuma munuma riche riche riche ba sa barke duma ko soxla bokk na ci liñ ciy xamee moom mooy ne alal barke la moo tax mu ne ko sa barke voilà amaan na sax xëy na sama mbokk wala fi foofu lañ jëlee ku am alal ñu ko borom barke hmm? dégg nga kon loolu euh, li nga xamante ne manam mooy ne kon nit ki tamit lu mu am am maanaam lu mu am am am am am euh, bu mu bu mu loolu bu mu teree mu mën a wutaat ak lu mu mën a doon na ci alal ci xam-xam ci wilaaya ci la lu mu am bu mu ko teree wutaat ndax yàlla yor lu ëpp li mu yor mhm. te du woomal mukk wëllif yàlla day woomal ci yàlla mhm. mu ne waa rawaahu soloo na ko bii xadis bi ibrahim eh, ibnu tahman ibnu Shu'ba al-Khurasani rahimahullahu taala daal antaram nekkoon abu nekk abu Sa'id mi ngi génn àdduna cent ci mane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waa Makka la la ci cosaan rahimahullahu ta'ala euh, moom tamit dafa solo jëmmi xadis bi maanaam kon euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, ci bii ni imam an-Nasa'i ak imam Isma'il yi ñoom ñëpp solo nañ xadis bi ci bii càllale mu ne mu ñëw ba ci Ibrahim ibnu Tahman bi an Musa ibnu Uqba moom gisoon nañ ko mooy borom siira bi Euh, Musa ibn Uqbata ibn Abi Ayyash al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Muhammad moom waa Madinatul Munawwara la ala sakina afdalu salatu wassalam imam imam euh, rahimahullah daf daan wax naan euh, siira bi maa ngi leen koy dénk maanaam boo dee jàng siira na ngeen Musa ibn Uqba hmm. rahimahullahu ta'ala ndax moo gën a dëgër ci mboolem téere siira yi mais subhaanallah borom subhaanahu wa ta'ala na da ci barke ngir ne imam Maalik tamit d'accordu toon loolu ci moom maanaam am na lu mu d'accord woon ci moom mooy ne ŋàññ euh, ak wax yu ñaaw yii nga xamante ne moom la waa Quraysh daan wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom daka daan toxal ni mu nekk maanaam daanu ci sàmm daanul wax rek ne ñaaw liilu ñaaw la voilà xam nga loolu moom moo tax teggin boobu dafa mat a bàyyi xel maanaam ci ne Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii wax nañ ko ko mi nga bañ a tudd directement wax ji maanaam daal wax nañ ko lu ñaaw wax nañ ko kii nangam nangam jiiñ nañ ko nangam xam nga doy na ci masala nga ne nañ ko njabarkat waaye bu dugg ci voilà jiiñ nañ ko ne daf moom woykat waaye bul dugg ci yenn détails yi nga xamante ne yu ñaawa ñaaw la yoo xam ne dañ koy niki noonu li dox ci digg maanaam ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala tamit am na yu ñu waru wax ci ñoom niki noonu euh, nitu yàlla yi voilà moo tax xoolal si El Hadj Malick Sy radiyallahu bi muy wax ci ñun ci ci yonent bi la ko dal Taayif waxul ne nangam lañ ko def nangam nangam déedéet daf ne rek laqaa mina sufaha maa laa afuuhu bihi gis nga li mu daj ci dof yi loolu sax du ma ko tudd mais da xam ne lu garaaw la mu a wat saaqa admaw gis de dereetal nañ euh, tànk bi kii bi yeel yi wa saaqa dammu lil qudumi deret ji wadd na ba dal ci dëggu tànk yi maanaam nga gis kon ne maanaam loolu rek la tudd mais nekk fi di joxe détail lii lañ ko def gaa yi lii lañ ko def def nañ ko nii maanaam mel ni ko naan euh, muudu de yi dañ koo xaañ dañ koo di maanaam jarul dugg ko ci détail dégg nga moo tax mu ne rek daj na ci dof yi loo xam ne sama làmmiñ dugg loolu noonu maanaam teggin yu mel noonu amaan na loolu moom moo tax siira bi ak li muy am am solo li muy gën a dëgër li muy gën yépp borom subhaanahu wa ta'ala dindi barke bi ci nekkoon maanaam ba tax nit ñi xamuñu ko maanaam ci moom euh, ànd ne maanaam moom ku dëgër la ku la ñu ngi génn àdduna cent quarante yi ñoom année gën a garé loolu moom d'accord ci woon maam dafa bëggoon euh, rek ngir nit ñi xam li xew mm-hmm. waaye nag am na wax yoo xamante ne waruñu ko woon nettali di ko jëme ci yonent sallallahu alayhi wa alihi nga euh, kon moom it ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Safwan ibn Sulaym moom mu jël Safwan ibn Sulaym al-Madani moom Abu Abdullah mooy daa kantalam dañoo xam ne Abul Haaris al-Madani al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 132 maanaam ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah dafay wax na sax moom moo ko gënaloon Aslam rahimahullah gis nga moom ah, di doomi Aslam bi nga xamante ne moo na ànd ak Seydina Umar euh, radiyallahu euh, di sëriñu imam Malik Zayd ibn Aslam boobu euh, waaye Safwan ibn Sulaym bi rahimahullah Yahya ibn Sa'id al-Qattan nee na moo ko gën mu ne an Ata ibn Yasar mu bokkoon tamit ci borom ko yu mag yi muy Abu Yasar al-Madani rahimahullahu ta'ala da war dañ ko xamit Abu Muhammad wala boog Abu Abdullah muy Ata ibn Yasar moom it waa Madinatu Munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam euh, di mbokk Sulayman ibn Yasar bi nga moo bokk fuqaha as-sab'a yi euh, ibn Yasar tamit moom euh, mu ngi génn àdduna 94e année ginnaaw ga daan sa mooy at booba rek an Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam comme niñ ko waxee léegi nee nañ la euh, imam an-Nasa'i rahimahullah jokkale na ko ni ko noon moom imam Ismaa'ili rahimahullahu taala man na qaala nee na bayna bi nga xam ne Ayyubu sayyidina Ayyub alayhi salaam yaghtasilu uryaanan euh, mi ngi sangu ah, uryaanan ci ak rafle Euh, maanaam ne fii gis nga ni yéen ci yàlla ayub alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'ala daf koo wax ne ko waroo woon maanaam da da ko da ko da ko ne lu tax ngay ngay ngay ngay giir maanaam ngay jël di jéem a jël alal ji maanaam or yi te wax ko ne ko lu tax ngay sangu ci rafet dégg nga beneen bi ci des moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala am na tajalli ñaari façon lii ci kàddoom am na lii bi nga xamante ne mooy am an-nidaa'u mooy woote wa naadaynaahu min jaanibil tuuril ayman comme fii mooy naadaahu da ko woo ce qui veut dire que kooku buy dégg dégg dégg googu muy am da koy déggee dégg da koy déggee comme nii dafa sore wala boog comme nii dañ koy woote donte ci place bu jege la amee xam nga léeg-léeg nit ki mën lool wala laal masalaala nit mën nay wax ak yow fu jege nga koy dégg nag baatu diw laa mel ni koy dégg waaye bu dee borom subhaanahu wa ta'aala boo koy ni buy woote bañ koy dégg lépp lañ koy dégg jëmm jëpp koy dégg waaw moo tax bu yàllay wax ak kenn ci jaamam yi ñépp maanaam lépp moo koy dégg. waaye am na def cee am loo xamante ne nidaa u la mooy woote la mu am beneen boo xamante ne jaat la muy déeyaale boobu beneen tajalli la yooyu ñaar yooyu yëpp nag ay façon lañ yoo xamante ne yenente ya salaam ak u yi kibaar yi dañ koy am seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala moo tax borom nag ne boole nag yenente yàlla Muusaa ñaar yëpp mooy wa naadaynaahu min bi tuuri aymani wa qarrabnaahu najiya te jé jege ñanal ko ñege jege ñanal ko ci ah a ak moom xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 3391 ak xadis numéro 7493 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom dina ko indi xadis numéro 409 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko indi xadis numéro 7309 8038 8159 8569 10353 ak 10638 Euh, kon euh, hadith bi moom mooy euh, voilà ci càllale gi nga xamante ne moom la ñëwee ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ci la jaare Ibrahim ci Ibrahim ibn Tahman an Musa ibn Uqba an Safwan ibn Sulayman uh, Ata ibn Yasir an Abi Hurayrata uh, radiyallahu ta'ala maanaam moom baynama la wax baynama plutôt que bayna maanaam loolu moo dox seen diggante moo tax riwaayat yi wuute mm-hmm. dégg nga alayhi salaatu wassalaam uh, kon waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari ak imaam an-Nasa'i rek ñoo ko solo amma imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja muy ñeenti ñooñu rahmatullah ala al-jami' ñoom ñëpp euh, solo wuñ ko. mel ni mën nañ jëlaat benn xadis mu jox hmm? insha Allah mu ne baabu buntu at di suturloo fil xusli ci cangaay an dan fi faf nit ñi ah, maanaam mooy gis nga wax na ne bu ñuy euh, ra bu ñu nekkee fu ñu nekk fu nekk teg nit ñi maanaam rafle fa garawul loolu la wax ci bunt bi ñu wees mhm. waaye bu fekkente ne ñu nag nit ñee nekk nag foofu nag rafle fa aay na de mhm. foofu rafle fa aay na dégg nga mhm. ok loolu moom moo tax mu daal di leeral loolu Ah, mu ne mu mu daal di kon loolu tamit dañ ci xamee maanaam ni sangu dañ koy sangu mën nañoo sangu ci biir nit ñi waaye boobaa da ngay def lan dangay teg lu dox rido bu dox sa diggante nit ñi ñu gis la comme niñ ko gisoon ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ah, beneen bi ci des moom mooy ah, bu fekkente ne da ngaa nekk ci àll bi wala danga nga nekk foo xamante ne mënoo teg sangaay comme niñ ko waxee ci ndox mu taw wala yu mel noonu ngay sangu farata loolu mën naa nekk waaye boobaa da ngay lan ah da ngay sol yére mu ne qaala bil isnaad al muttasil bi awwal kitaab la haddathana Abdullah ibn Maslama moom mooy ibn Qanab al-Qanabi bokkoon ci taalibu imaam Maalik rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman al-Madani al-Basri rahimahullah moom waa Madina la waaye tamit waa Basra la rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci taalibu imaam Maalik yi nga xam ne ñooy Madani yu ne yi rahmatullahi alayhim te imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu nam ne indi xadis boo xamante ne mi ngi ci mu Muwatta bokk na ci mi tànn ngir mën a jaare ci ñoom ngir mën a indi xadis bi moom mooy moom imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud solo nañ ci moom directement amma imam d'ailleurs imam Abu Dawud moom la njëkk indi xadisam ci saxiixam amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom dañoo solo moom ci intermédiaire imam Ibn Maaja solo ci moom kon ñoom ñooy waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des imam Ibn Maaja ci teqantal bi nga xam ne moom la wax an Malik mooy imaamu daaru hijra radiyallahu ta'ala anhu mooy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ibn Husayl ibn Amr ibn al-Harith uh, al-Asbahi al-Himyari ndax al-Harith boobu moom mooy Zul Asbah moo tax ñu ne ko al-Asbahi rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Abdullah al-Madani moom mooy borom xam-xam bi imam daaru hijra moo tax uh, abu abdullah mooy dàqantalu al aymatu salaasa maanaam bu ñu al aymatu salaasa ñetti imam yi ci xam ci fiqh mooy imam malik imam shafi'i ak imam ahmad ñoom ñëpp abu abdullah mooy seen dàqantal keneen ki leen ñeenteel mooy imam abu hanifa moom mooy dàqantalam abu hanifa an nu'man la tudd nu'man ibn thabit radiyallahu ta'ala anil jami' kon imam Malik mi ngi génn mi ngi génn àdduna 93 wala 94 ane ak ginnaaw gàddaay a bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna 179 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. kon ni ñu ko gisee léegi moom mooy imam la ci kenn maanaam bu ci benn ci ñeenti njiir yi nga xamante ne ñoom ñoo def jamono ji ci kaw suuf mu ne euh, an Abin Nadr te euh, muy Salim ibn Abi Umayya moom la tudd al-Qurashi dakantalam nekkoon Abu Nadr mu gën a fi moom mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom itam waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalus salaatu wa salaam moom nag comme ko waxee ne Mawla Omar ibn Ubaydullah la maanaam kon moom Umar ibn Ubaydullah moom mooy mooy ki ko goreel mu ne an na Aba Murra te moom mooy euh, Yazid la tudd Yazid al-Hijazi rahimahullahu taala maanaam moom mawla li gën a siiwee li mu gën a siiwee mooy mawla Uqayl euh, euh, ibn Abi Talib waaye moom kooku du du moom woon moom la goreeloon ngir ne dafa bari lu mu solo woon ci moom waaye mawla Ummu Hani la radiyallahu ta'ala anha dégg nga moom kon Abu Murrat al-Hijazi rahimahullahu ta'ala moom tamay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme ñi nga xam ñi ci des ne ñoom it waa Madinatu Munawwara la ala sakina sallallahu alayhi wasallam mu ne axbaro dégg na Ummu Hani bint moom mooy Hind dañuy wax tamit ne moom mooy fa fa fa Fakiha moom mooy turam wala tamit ñu ne Fatima wala Fakhita wala Atika yooyu yëpp wax nañ ko waaye li gën a siiw mooy ne Hind la ak wala boog Faatita ñaar yooyu ñoo gën a siiw mooy Ummu Haani moom mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaayam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci biir cinquantième année bi ci la génn àdduna dund na ba cinquantième année bi jàll di di tambal tàmbal maanaam euh, kon radiyallahu taala anha bokk ci saxaabi yu mag yi radiyallahu anha euh, nga xamante ne euh, dafa yéex a dugg ci lislaam mi ngi dugg ci lislaam ci atum fatxu Makka dégg nga euh, bis bi nga xamante ne mooy bisu fatxa Makka bi foofu la yeneen ci yeneen sallallahu alayhi wasallam ci këram la jullee yoor yoor comme ni ko xadiis yi leerale euh, waaye euh, tamit keroog ba muy rañaan tamit wax nañ ne ci néegam këram ci la rañaane moom mook na Ali ñoo bokk ñoom ñoom ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoom ay frère la frère ak ndax ñoom ñaar ñoom ñooy maa Ummu Haani bint Abi Taalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala an jami' euh, moom ñu ngi génn àdduna comme ni ñu ko waxee cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na quarante-six hadith yoo xamante ne solo nañ ko ci moom loolu mooy musnadam waaye benn rek moom moo nekk ci saxiix yi te moom mooy suñu xadis bi suñu xadis bi donc moom moo nekk ci euh, saxiix yi imaam al-Bukhari yi indi ko indiwaat ko imaam Muslim it noonu la ko indiwee euh, insha Allah nañ ko gis ci trois cent trente-sixième xadis bi ko indi nañ ko gis ne indi na ko ñeenti yoon euh, dégg moom kon xadis bi bokk na ci li mu ràññee ko mooy waa Madinatul a ñoo solo xadis bi radiyallahu ta'ala an an al jami' ah? moo ne an na wa mu ne taqulu doon na wax ne moom sayyid ummu nee na dem naa ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amul fatxe bi su fatxe nee na fa wajadtuhu ma fekk ko yaxtasilu muy sangu ndax dafa ñëw euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw këram la duggoon la demee fa la sangoo cangaayal farata te foofu la jullee yor yor rakka yor yor yi maanaam ci xew-xew boobu euh, ci laa nee na ci la duggee nee na ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bisu fatxe ci atum fath bi waaye ci bés bi la maam ci fathu Makka juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, wa Fatima neen te sayyidat Fatima te mooy doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima bintu euh, euh, ju ci doomu jigéen yonent bi sallallahu alayhi bu jigéen tamit nekk ki nga xam ne moom mooy soxna Seydina Ali ibn Abi Talib ta'ala anha nekk sangu jigéen waa ajjana nekk nga xamante ne moom mooy sangu jigéeni adduna radiyallahu taala anha te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu koy wax az-Zahra ngir euh, taaru gi mu taaru ak sell gi nga xam ne moom la sell ñu koy wax al-Batul ngir euh, jébbal gi mu jébbal léppam borom bi subhaanahu wa taala mooy sayyidat Fatima radiyallahu taala anha mi ngi génn adduna ci fukkeelu at ak benn ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme yenente bi mm-hmm. ni ndax moom juróom benn at lañu juróom benn weer lañu rawantee mi ngi gane adduna juróomi at laata juróom benn at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom vingt neuf ans am bi muy génn adduna boo xoolee vingt neuf ak boo ci wàññee vingt trois ans révélation yi ñaata tey def six ans mu ngoog juróom benn at laata laata révélation bi laa bëgg a wax ci la gane àdduna laata révélation bi juróom benn at avant te loolu li ñu wax li ci gën a sori mooy loolu dégg euh, kon moom am na histoire bu ñuy wax naan euh, bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam rañaane ba mu ñëwee wala boog dafa toog euh, Sayyida Khadija radiyallahu anha Sayyidina Jibril ñëw indil ko pom wala nangam ñu ko xar ko ñu lekk ci ñoom ñaar ci lañ amee Sayyida Fatima loolu wéru ngir mënta ne matériellement mm-hmm. am na nag xaqiqa bu am mais loolu ci xaqiqa mm-hmm. xaqa muhammadiya sayyidat Fatima bi ñu koy sos ci lu mel noonu la sosowe waaye am maa naan dañoo toogoon ñoom ñaar fii ci àdduna bi muy sosu nangam ci biñ lekkee ñoom ñaar ci biñ non loolu après loola rees ñam jooju jóge àjjana nangam ci la gane àdduna loolu amul mm-hmm. maanaam warta mën a am matériellement mën ta ne mm-hmm. maanaam comprendre ngeen li tax mën ne mm-hmm. voilà ndax seen yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee Jibril juróom benn at ginnaaw bi Sayyidat Fatima ganee àdduna mm-hmm. alayhi salaam gannaaw juróom benn at gannaaw ga ba mu ko gisee xamul woon dafa tiitoon mm-hmm. Sayyidat Khadija xamul woon lan la mu dem laajte comme ni ñu ko gisee ci xadis ci ñaareelu xadis bi mm-hmm. kon matériellement loolu war ta mën a ba xam comprendre gën li ma bëgg a six ans après sa naissance ci la révélation bi ñëw kon Seydina Jibril alayhi salaam nekkul woon di wàcc ci ñoom ba leen indil foo mu àjjana dégg nga mu ne kon nag la moom Sayyidatu Fatima radiyallahu anha gis nga maam lool dale man maam gis nga ma moom vingt neuf ans ci la génn àdduna mboolem jaloore yi ñu ko tuddal avant vingt neuf ans boobu la ko am voilà radiyallahu anha comme quoi dégg nga Sayyida Fatima radiyallahu anha tasturuhu moo ko doon suturaal maanaam moom moo jël mbalaan teg ko ni ngir eh, kenn du ko gis maanaam kon loolu mu ne fa mu ne man haadihi kii kan la fa qultu ma ne ana man la ummu haani maanaam fekk dafa dafa yëglu woon ne ma ñëw mu ne ko ku mu doon mu ne ko ummu haani dégg nga maanaam loolu moom mooy ne kon kuy sangu dangay ngay suturlu dégg nga xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat xadis numéro trois cent cinquante-sept trois mille cent soixante-onze ak six mille cent cinquante-huit kon ñeent yoon yooyu la la la la ñeent yooyu la koy indiwaat te ñeent xadis yooyu mooy benn xadis bi te moom moo fi rafetewu ci xadis sayyidat Ummu Haani radiyallahu anha ci saxiix imaam al-Bukhari ci saxiix imaam Muslim tamit noonu la fay ñëwee ñeenti yoon ci benn place ci xadis numéro trois cent trente-six amul beneen ci saxiix amma imaamu Malik indi na ko xadis numéro quatre ci ñoom ci seen càllale ci la ko imaam al-Bukhari ci la ko imaam al-Bukhari ak imaam Muslim indiwee ci càllale gii mun jëlee ko ci imaam Malik ci Muwatta comme niñ la ko waxee ne Abdullah ibn Mas'ud ibn Qanab Qanab bi la ta'ala imam al-Bukhari rahimahullah di solo hadith ci Muwatta daf koy faral di jëlee moom comme li nga xam noonu lañ ko gisee woon euh, ginnaaw loolu nag imam at-Tirmidhi ci waa ashaabu kutubu sitta ak Ibn Maaja ñoo ko solo imam at-Tirmidhi mi ngi koy solo hadith numéro 2734 imam Ibn Maaja hadith numéro 465 ak 614 imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko am xadis numéro vingt six mille huit cent quatre vingt sept vingt six mille huit cent quatre vingt neuf vingt six mille huit cent quatre vingt dix vingt six mille huit cent quatre vingt neuf ak vingt sept mille trois cent quatre vingt huit kon ci waa ashaabu kutubu sitta imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i ñoo ko solo rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Abdaan romb nañ ko léegi qaala haddathanaa Abdullah moom mooy ibn al-Mubaarak al-Marwazi rahimahullahu ta'aala euh, Abdaan biñ ko gisee c'est rare yaakaar naa ñu ngi koy doog gis fekk ki solo ci moom doon Abdullah ibn Mubaarak wala ndax Abu Hamza moo ko solo fii ci moom alors que. ci ñu euh, ci xadis bi ñu ko njëkk a gis suñu xadis bii nag euh, muñ ko solo ci Abdullah moom mooy ibn al-Mubarak al-Marwazi moom mi ngi ganee adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam moom it mu nekkoon imaamu waa Marwa euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee mooy Abu Abdurrahman moo nekkoon dàqantalam Euh, te comme niñ xamee ne Ma'mar mooy imaamu waa Yaman Malik di waa imaamu waa Anas waa waa waa waa Madina noonu la euh, Abdullah ibn Mubarak nekk imaamu waa Marw comme ko waxe woon euh, wax ko waxaat ay mbirum rahimahullahu ta'ala wa qaala neena axbarana xabaar te xadisa kutubu sitta mu ne qaala haddas axbarana Sufyaan te moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Jami' eh, eh, ibn Masruq rahimahullahu taala daa xantam nekkoon Abu Abdullah mu waa Kufa rahimahullahu taala mi ngi génn mi ngi eh, gane adduna quatre vingt dix bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixantième année cent soixante-unième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa te moom comme niñ ko gisee bi mu génn adduna guddi googu ci la kan gane adduna Abdullah al-Musnidi sëriñu imam al-Bukhari bi rahimahullahu taala ah, ah kon moom ah, rahimahullahu taala moom tamit di nekk konkal bokk ci fuqahaa'ul muhaddisuuna yi bu ñu xoolee ñooñu la ñu tuddee al fuqahaa'ul muhaddisuuna mooy ñi nga xam ne boroomi xam-xam fiqh la ñu kàngam lañ ci anam goo xamante ne képp ku xamul xadis du xam du du xam sax ni ñu aaye ci ni ñu mel ci xadis ni ki noonu ni nekkee xam borom xam ci xadis ku li yittewoowul fiq day foog ne ñii xadis doom lañ li yittewoo moom rek lañ xam mm-hmm. mooy fuqaha al muhaddisuna yi noo ne man mboolem euh, mu ne lu ma ñëw lu ma sa nekk waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jote ci man mos naa koo jëfe amul benn xadis bu mos a ñëw te mosuma ko appliquer amul waaw loolu moom mooy mooy fuqahaa muhaddisuun te euh, moo tax euh, ñooñu fuqahaa maanaam ñi nga xam ne ñoo am martaba boobu ci ñoom am na umara uy ay yu mag lañu rahmatullahi alayhi mais boo leen xoolee tamit ci wàllu wilaaya da ngay gis ne ay muhaddasuuna la moo tax da ngay gis particularité bi ñuy am ci wàllu mën a ràññee dëgg ci wàllu sell gi ñuy sell ci seen zahir ak ci seen baatin mm-hmm. ci wàllu dëggu gi ñu dëggu ci wàllu maanaam ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu amee benn genre euh, euh, force ci seen ay wax ak ni muy selle ni seen wax di nekk ay référence saasu ne ni ñu nekkee ay delluwaay yoo xam te dañu incontournable ci diire ji mm-hmm. boo demee ci tiir xam-xam fiq yi fekk fa ñuy wax seeni wax nga dem ci xam ci xadis téere xadis yi nga fekk ne ñu toxal lu dul ci ñoom mm-hmm. buñ fay boo demee ci téere tasawuf fii fi ñuy waxee ci wàllu liy sellal xol nga fekk ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy bu ñuy cité ñooy njombartal gi mm-hmm. ba boo maanaam foo dem nga fekk leen fa booy tudd dëddu àdduna ñoom la ñuy joxe référence imam Malik nii la meloon imam Sufyan ibnu Uyayna ibnu Sufyan as-Sawri nii la meloon imam Ma'mar ibnu Rashid Ata ibnu Abi Rabah nii la meloon mm-hmm. maanaam imam Mujahid parce que bii lañ meloon maa nga gis ñooñ mooy fuqaha ul muhaddisuna mm-hmm. téere tafsir yi boo fa demee doo fa maanaam dañu incontournable seen wax nit ñi tafsir alquran mm-hmm. dañu incontournable ñoom ñooy fuqaha ul muhaddisuna ngir ne dañuy am daraja ngi subhaanallah loolu tamit beneen barke la boo xamante ne xam-xam xadis da koo am mooy Euh, xam-xam la bu la mën a yëkkati ci martaba nga bokk ci muhaddasuna yi muhaddasuna yi mooy comme ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu nga xam te ne li ñuy wax dañuy wax dara ngir ne noonu lañ xalaatee mbir mi noonu lañ ko gisee loolu dëppook li alquran di wax loolu dëppook njàngale yonent bi sallallahu alayhi ngir euh, loolu ñoom martaba boobu ñu am ci biir waa euh, ñib ñekk ci ahlul qurba bokk ci ñu jege yàlla borom subhaanahu wa ta'aala al muhaddasuuna yi ci gën a nekk ñoo nekk ci tomb ci njombartal gi ci njombartal gi ñoom ñoo nekk ci njombartal gi voilà waa ahlul qur'aan nitu alqur'aan yi seen jikko alqur'aan la seen wax alqur'aan la seen doxalin alqur'aan la seen jëf alqur'aan la hmm. ñoom ay alqur'aan lañ yoo xamante cër yi dañuy tari alquran di ko ngir niñ koy jëfee seen làmmiñ day jàng alquran seen wax waxu alquran la day dëppook alquran seen xalaat seen xol day sikkar alquran fuñ toll seen ruux day tari alquran seeni xaal lépp ci alquran lay dellu ñoom ñooy ahlul quran yi ñoom ñoom ñooy nitu yàlla yu dëgg ñoom ñooy ñi yàlla di déeyaale dëgg dëgg nekk ak ñoom moo tax ñu leen wax al muhaddas voilà mooy ñu màgg ñi te imam al Bukhari rahimahullahu taala xoolee ni muy faral di indee ci téereem bi da gis ni maanaam ku xam martaba boobu xam eh, symbole ñi ci ne du dute ci ne imam al Bukhari ci ñoom la rahimahullah mu ne anil Amash gis nañ ko léegi du Sulaymaan ibn Mihraan al asadi al kahili rahimahullahu ta'ala an an salim mooy ibn abil ja'd gis nañ ko an kurayb mawla ibn abbas radiyallahu anhu an ibn abbas radiyallahu anhu an maymuna ah, ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat neena satartu sutural naa nabi yentim sallallahu alayhi wasallam boo woote moom yaxtasilu mi ngi sangu min al janabati ci janaba maanaam loolu moom moo tax mu indi ko fii mooy jël naa ab rideau ma teg ko ci kanam bu ko defee nit ñi duñ ko gis dégg nga looloo tax kon maanaam lool mu ne fa xasala mu daal di raxas yaday loxom su ma topp fab ba mu daal di sotti bi yamini yi ci ma ala shimaali yi ci càmmoñam fa xasala mu daal di raxas farjahu pëy wa lépp lu mu laal dégg nga maanaam kon day raxas pëy bi waaye kuy sangu janaaba kon doo yom ci raxas pëy bi kese maanaam awra bi du lool rek déedéet lépp lu janaaba bi laal fam ko laal da nga koy raxasaale te loolu ngay njëkkee balaa ngay def njàpp benn benn bi moo tax su topp masaa mu daal di masaa maanaam mu fomp lay teg mu fomp mhm. frotter bi yadi yi ndax ci beneen riwaaya daraba lay doon mhm. maanaam mu dóor maanaam bi yadi yi ci loxo al alal xaait ci mhm. euh, ñag wa aw wala boog al ard suuf si gis nga ok maanaam mooy buy sangu léeg-léeg day def si léeg-léeg mu mën a def ne aw suma topp tawadda mu daal di jàpp wudu ahu jàpp gi muy jàpp li salaati ci ci julli ghayra rijlayhi ba mu def tànk yi mm-hmm. tànk yi lay mujjee mm-hmm. dégg nga yooyu imaam al-Bukhari maanaam dafa indi buntu bi mu def ko bi mujj ci maanaam hadith bi bii lañ koy mujjee gis mm-hmm. mu indi ko ci anam goo xam ne léegi dangay ngay gis ne yow dootoo amati dug ci ne mbir mi ndekete nii lañ koy defe rahimahullah mu ne suma topp nag tawadda mu daal di jàpp wudu ahu jàpp gi muy jàpp li salaat bi julli xayra rijlihi ba mu def tànkam yi ñaari tànk yi su ma topp afaada mu daal di bëbbal ala jasadihi ci kaw yaramam almaa ndox su ma topp te naxaa mu di dandu fa xasala mu daal di raxas xadamay yi ñaari tànkam yi maanaam kon xadis boobu gisoon nañ ko gisat ko gisat ko mu ne taabaa hoo to maanaam am na mu taabaa boo xamante ne am ci al mu ne Abu Awaana boy al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri waxoon nañ la ko na Abu Awaana moom rek moom moo tudd noonu ñu ngi génn àdduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam Abu Awaana moo jëlee ci al-A'mash loolu moom moo tax maanaam loolu la lay wax maanaam ci jëmmi e, càllale googu te càllale googu jiitu woon na ci woon nañ ko e, kon mu e, kon Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri ak Abu Awaana ñoom ñëpp solo nañ euh, hadith bi euh, wabnul Fudayl te moom it mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Abdurrahman al-Kufi mooy waa Kufa la nga hadith bi dañuy gis ne kon waa Kufa ñoom ñoo solo moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam xadis bi kon maanaam da ngay gis ne ñi ko solo ci waa al-Amash ñëpp waa Kuufa lañ euh, ñi ci tegu tamit ñoom ñëpp waa Kuufa lañ moom def sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu ñeneen ñi ci ñëpp ñoom ñëpp dugg nañu euh, Kuufa euh, amma riwaaya ibn Fudayl bi moom rahimahullahu ta'ala imam Abu Awaana al-Sarayni indi na ko rahimahullahu ta'ala ci. E, e, bi muy def e, bi muy def istixraaj ci saxiix bi hmm. rahimahullahu ta'ala ñoom fi sitr fi sitr ci sutural gi hmm. ñoom ñii ñett ñett ñii ñoo soloo càllale gi xadis bi parce que xadis bi ñëw na juróom-ñetti yoon hmm. bii mooy juróom-ñetteel bi waaye ci ca ci satri fi satri ci suturaal bi maanaam jël rideau teg ko ngir kenn bañ a gis kii sangu loolu ñoom ñett ñii ñoo ko solo jële ko ci al-Amash moom la lay wax moom mooy ku njëkk gi moom mooy Sufyan ibn Sa'id as-Sawri keneen ki moom mooy Abu Awaana te moom mooy al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri ñetteel bi moom mooy ibn Fudayl te moom mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi ñoom ñett ñii ñoo soloo xadiis bi jële ko ci al-Amash waxoon nañ la tamit moom al-Amash moom daf ko jële ci Salim ibn Abi Ja'd mu jële ko ci Kurayb Kurayb jële ko ci Ibn Abbas mu jële ko ci Sayyid Maymuna radiyallahu ta'ala anhum euh, ni mu demee tamit mooy ne sikki sàkk gi wax ne ñetti yoon la wala ñaari yoon maanaam dute sikki sàkk googu ci mboolem ñi ko solo ci al-Amash rek moo ko am ñi ci def sikki sàkk wuñ voilà kon loolu moom mooy li aju woon ci euh, leeral googu noonu euh, gisoon nañu euh, taxrij bi fii mooy juróom ñetteelu yoon bi ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi te fii moom lañuy ñuy mujjee gis xadis bi ci sax voilà ñu ñu ngi taal ko xadis bi voilà niki noonu noonu la ñuy tëjee ci bunt bi mel ne muskul xitaam la ci ci ci ci ci ci jotaay bi maanaam xadiis sayyidat Maymuna radiyallahu anha di soxna si yeneen ci saa salaam mujjee denc ci soxnaam yi tamit mu nekk xadiit bi nekk bu ñu mujjee indiwaat ci bunt bi eh, ci wàll gi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil mu ne léegi kon naan maanaam lu islam wax fekkee ne ay góor yi kese la. te yi ñuy wuñ ñi mooy seen dënn wala doole yeeg yooyu am euh, maanaam awra comme niñ ko waxee dafa am ay xeeti hmm. awra bi nga xamante ne mooy awra yi maanaam dafa am li nga xamante ne góor. mën na koo sol ci kanamu moroomi góoram mm-hmm. te loolu moom mooy li nga xamante ne moo jóge ci jumbax bi ba ci óom mm-hmm. loolu góor mën na koo sol ci digganteem moom ak ay moroomi góoram jigéen mën naa wuññi ba wuññi baat bi ba ci baat bi bopp bi ba ci baat bi niki noonu li ko dalee ci euh, loxo yi fi euh, waaw conc ba ci óom bi loolu góor jigéen man na koo wuññi ci kanamu ay moroomi jigéenam waaye li nga xamante ne mënu koo wuññi ci kanamu moroomi jigéenam yi beneen bi ci def mooy jigéen mun naa wuñ wuññi bopp bi muuraay gi ci kanamu jigéenu jullit ñi mais pas ci kanamu jigéenu yéefir yi comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko wax ne euh, wanisaaikum ci aaya bi mu naan wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihim wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahum illa ma zahara minha ba illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna et ba muy jeex ba daal ci teg daal bokk na ci ñi mul ci taale mooy wanisaa'ihinna ak seeni jigéen ñi hmm. mooy jigéenu wanisaa'ikum voilà ak seeni jigéen ñi mooy jigéenu jullit ñi euh, <coughs> beneen bi ci def mooy su fekkente ne dafa nekk ci kanamu maanaam góor ci kanamu ay jigéen mënuta sol lu seere ci kanamu ay jigéen niki noonu mënuta euh, wuññi li ko dalee ci mbagg ci ci mbagg yi maanaam mbagg yi niki noonu ba ci moom it conc yi mënu ko wuññi loolu tam jigéen góor mënu ko wuññi ci kanamu jigéen ñi te mënta sol li ñuy wax ay booy doole ci kanamu jigéen ñi mënu ko sol body voilà loolu mënu ko sol ngir fitna gi muy indi ngir fitna gi muy indi maanaam ni ñuy waxee ne jigéen ñi euh, du ñu sol lii ci kanam góor yi parce que day indi fitna du sol lu seeree du sol lu du sol lu gàtt mooy ñetti charte ci yére mm-hmm. du seere mm-hmm. du yaraax mm-hmm. du gàtt alors que góor mën na sol euh, voilà maanaam góor tamit noonu dong la deme ci kanamu jigéen ñi amul droit sol lu seere Mm-hmm. walla lu yarax mm-hmm. wala tamit lu gàtt bu ëpp mm-hmm. ci biir góor ñi borom xam-xam yi wuute nañu rahmatullah ndax ay lupp awra la waa wala déet dinañ ko gis insha allahu taala ci baabul alfaxir awra buntu lupp awra la borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhi Euh, ala kulli xaal euh, ci gàttal daal lii mooy li nga xamante ne moom lañ mën a tënkee boobu masala wallahu ta'ala a'lam de quoi waaw oui maanaam lu nëbb ak lu feeñ baatin ak zahir voilà mooy ci biti awra yi awra yi nit dafa am awra yi zahir maanaam mooy c'est partie intime yi nga xam ne mooy yaram bi mm-hmm. loolu awra la yu baatin nag mooy jikko yi mm-hmm. mooy le moral la moralité yi nga xamante ne tamit dafay aju ci ay mbiru yu personnel voilà mm-hmm. loolu mooy awra loolu tam dañ koy wax awra loolu tax buñ naan wuññi awra loolu lañ koy dañ koy dañ koy waxee noonu suturul awra mooy suturaal awra voilà comme bi nga xamante ne mooy yaa ayyuhal ladina amanu bi lisaanihim wa lam tu'minu bi qulubikum laa tattabi'u awratal muslimin fa man tatabba awratal muslimina tatabba allahu awratahu walaw fi jawfi bayti ummi xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawud la rahimahullah ay mm-hmm. eh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen euh, ci seen làmmiñ te gëmoo leen ci seen xool bu leen nekk di topp topp aw rey jullit ñi maanaam loolu li muy tekki mooy topp sikk nit ñi di leen lu luñutu mm-hmm. di jéem a euh, li nga xam ne nit ñi dañ koy nëbb mm-hmm. ngay reju reju mooy di agent secret wu di def comme comme mel ni ab agent secret en fait mel ni comme policier di def ay enquête ci ci ci yëfi nit ñi loolu lay wax ndax képp ku ko def di topp awray nit ñi di topp sikku nit ñi di ko ba di ko di ko luññutu yàlla dana topp sa awrati dana ko wuññi même boo demee ba laqatu ci sa biir néegu ci sa biir diggu néegu yaay loolu tax imaamu Malik rahimahullah ne ñun fii Madina li ñuy seetlu mooy ne dañuy gis ay nit ñoo xamante ne fekkee nañ fi ay nit ñoo xamante ne amuñu woon benn sikk mais yàgg gi ñu yàgg di tudd sikku nit ñi di liñutu sikku nit ñi dañoo dem bay ñoom itam yàlla feeñal ci ñoom ay sikk te pourtant au début amuñu woon benn sikk beneen bi ci def mooy dañoo gis mais am na ñoo xamante ne dañoo bari woon sikk mais noppi gi ñu noppi ci sikku nit ñi jéemuñu ko lijjanti moo tax yàlla de maanaam ñu gis dem ba gis ne ñoo yàlla dafa leen a def noo xam ne ñu gisul kenn mënut a gis ci ñoom benn sikk te am na benn mbir tamit bu am ci wàllu googu boo xamante ne avant yaakaar naa mos naa ko wax def na ay at gis naa ko ci waxu man en fait man dama koo jàppoon rek mu nekk wax du ma jàppoon dong ginnaaw gi ma gis ko ci waxu imaamu Maalik ginnaaw gi ma gis ko ci waxu yonent bi sallallahu alayhi mooy ne nit ki bu jàppee subhaanallah te loolu ngir ngir rek dama ci gisoon ay quelques tax ma jàppoon ko kaa qaida ginnaaw bi ma gis ne wax la sax boo xam ne ma Maalik wax na ko rahimahullah ginnaaw bi ma si yent bi sallallahu wax mm-hmm. mooy lan mooy mbir mi yamul sax ci nit ki ci boppam en fait dafay jalgati cest à dafa am effet ci ci ñeneen ñi Euh, gis naa maanaam dangay gis koo xamante ne day yor ay doomam doom yi normal amul sikk nangam mm-hmm. mu jàpp doomu jàmbur yi xas jàpp doomu jàmbur yi wax di seet seen sikk di tudd mais da ngay jékki rek gis doomam yi am même sikk yi yi doon xas ci ñeneen ñi doomam yi am les mêmes choses mm-hmm. wala ku yox papay jàmbur diw papam dafa def lii diw papam lii papam lii day jekki-jekki même souci bi mu gis ko ci papa yi boppam même sikki voilà diw moom gis nga noonu doomam yëpp tëj nañ leen kaso day jekki-jekki rek doomam yu ñëw jël si la yóbbu kaso waaye diw tàntaam def day jekki-jekki gis mbir mi ci tàntaay ba maamam lii mu jekki-jekki gis ko ci maamam voilà ngir maanaam Euh, awray nit ñi loolu daf koy kii waaw diw soxnaam mais gis nga jigéen ñi da ngay waaw diw soxnaam si li mu def soxnaam def na lii mel na nii nii la mel baaxul dafa lii dafa la da ngay rek sa soxna mel noonu ah daal jëkkër ji ak góor ñi mooy loolu de jëkkër ji lii la def nii la mel nii la laa nii la lii nii la wax da ngay jékki rek yow sa jëkkër moom la mi mel la même chose affaire bi sax lay bett di ma ah, da nga naan naka lii mën a nekkee ngir ne yàlla moo lay puni ci topp gi ngay topp awra nit ñi loolu mooy beneen xawar xeetu awra awra baatin la voilà yal nañu yàlla sàmm waaw allahu taala alam hmm. jigéen waaw est ci suuf waaw loolu la maanaam mooy ci kaw fii ba ci ummi lay nëbb maanaam la am devoiru nëbb maanaam c'est pas parce que jigéen nga loolu moom moo tax léeg-léeg ñenn jigéen ñi ni ñuy soloo dafa sax xaraam ñu soloo ko ci kanamu jigéen ñi yàlla tere ñu koy soloo nag di génn ci mbedd mi mu nekk beneen musiba boo xam ne boobu moom mooy musiba yi musiba subhaana rabbi musiba la boo xamante ne c'est inimaginable jigéen ñi di nampal te loolu ci man man man loolu musuma ko gis ci beneen xeet bu dul suñu xeet kese sénégalais rek laa gis muy nampal ci biir nit ñi mm-hmm. yaa subhaanallah génne génne génne eh? hmm, quand même jar nañ yàlla sàmm nga xam ne sa moroomi jigéen ñi waruñu ko gis yàlla tere mais sa baay bi la jur waratu ko gis sa baay bila la jur waratu ko gis ah sa jëkkër rek am droit gis ko ak xanaa sa doom te doom yi ngay nàmpal waaye yaa subhaanallah ngi génn ci mbedd mi am na ku mu ku ma sa dett mi sax ne da doon dem Fass euh, Mohamed Moustapha la tudd benn marocain la doon dem Fass nee na mi ngi ànd ak benn couple mi ma koy laaj nag ak gene yor kurus kii euh, nee na dafa dafa dugg ci eh, kii bi eh, avion bi ak benn couple sénégalais nee li mu xawoon a jaaxal mooy ndaw si dañu woon dañuy dem Fass ñoom ñaar dañu ci ziyaare ne benn cheikh la la ñuy ziyaare tout ça xam nga xamul waaw mais li ko jaaxal mooy ndaw si dafa def ay mèches dafa def ay mèches. ba pare muuraay gi teg na muuraay gi mais muraay gi ci digg bi la ne maanaam nekk fii ci digg bi la ne mu ne ñu ne jiitawaay nee na euh, dafa yor mu yor mais li ko gën a choqué nee na li ko gën a choqué du loolu sax mooy dañoo toog ci avion bi mu jékki <laughs> jékki rek génne weer bi <laughs> yor xale bi xam nga dañoo yor xale di ko nàmpal ci biir avion bi nee na beneen yor kurus gi nag ci beneen loxo bi <laughs> mu ne mu ne loolu man juge xaar man ñii bu ma gisee daal ay kii dinaa leen ko laaj ko mu ñëw nag di ma ko laaj quoi naan ma man ko mais non mais ah mu ne ma maa ngi naan mais nii ban façon lutte la doxalee nii wala <laughs> lan moo war a tax ñu ma ko dafa xamul kese comme ni ñeneen rek ku xamul rek moom parfois ñu mën a doxale loolu moom ku xamul la rek ah yal nañu àll sàmm voilà. maanaam sànq bi nga wax ci seede yi ñi nga xam ne seen awra day feeñ. waaw. Euh, dama bëggoon xam ndax awra ju mag ji la ñu wax. waaw wala en tout jumbax rek ba oom. <coughs> ah mag ji la ñu wax foofu ah, waaw foofu awra mooy ci sangu bi bu ñuy masaa bopp bi est-ce que wala duñ ko masaa ci biir jàpp du ñu masaa karaw gi dañ koy raxas bu ñuy sangu bopp bi dañ koy raxas kenn ko masaa moo tax muy tibb ñetti tibb ndox def ci ndeyjoor bi tibbaat beneen def ci càmmoñ bi tibbaat beneen def ci digg bi mu leer ni kon yëpp ndox mi yegg na parce que bu dee ci jàpp karaw gii nii karaw gi tooy gi muy tooy amu ci solo li am solo moom mooy der bi ci sangu laa bëgg wax ci sangu loolu moom mooy xatta iza arwa bashar mooy ba ba gis nañ ko baabu taxliili sha'r xatta iza arwa basharatahu waaw xatta iza zanna annahu qad arwa basharatahu uh, lan uh, lan salaatan afaada voilà wa après ba summa afada di jasadihi ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ ko voilà maanaam mooy ne da ngay sotti da ngay da ngay njëkk def nii bu dee kaaw gi dafa gudd mais loolu waxoo nañ ne ñun wolof yi loolu taxul ñoo jóg loolu jigéenu naar yi tubaab yi ñooñ nga xam seen karaw yi dañuy gudd ñooñ ñoo tax ñuy wax ba pare ñooñu tamit souvent seen karaw day liis ci anam goo xamante ne ndox mi day day mën a gaaw a dugg voilà moo tax loolu tamit noonu lay dem wallahu ta'ala a'lam euh, euh, oui. oui perméable waaw. voilà c'est pas grave. mais non mais non mais non il faut que ndox mi di mën a dugg ci biir yaram bi waaw waaw il faut que ndox mi di mën a tooyal yaram bi ba pare lii tooy ci yaram bi di mën a walangaan non il faut que maanaam que ça ça puisse couler l'eau sur euh, la peau cest à qui qui qui voilà qui a mouillé donc la peau puisse couler voilà ndox mi mën a walangaan voilà bu dee pour revenir ci ci kii bi bu dee ci jàpp bu dee ci sangu farata kon tooyal yara der bi moo am solo bu dee ci sang ci ci njàpp massa karaw bi moo am solo voilà looloo tax borom xam-xam yi rahmatullah am ji wuute ndax ki nga xamante ne dafa tooyal bopp bi ci biir njàpp dafa raxas bopp bi kooku njàppam wér na waa wala déet moo tax ñu ci wuute